بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون summun bukmun umyun fahum laa yarji'uun summun bukmun umyun fahum laa yarji'uun aw kasayyibin minas samaa'i fiihi zulumaatun wa ra'dun wa barqun يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم inna allaha ala kulli shay'in qadir yaa ayyuhan naasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaquun alladhi alladhi ja'ala lakumul arda firaashan والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة u'iddat lil kaafiriin sadaqallaahul aziim bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin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 ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi tuddi bon ba tey ci kitaabu salaa bu saxiix imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul baari ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci xadis bu mujj ci baabu nawmi rijaal fil masjid muy xadisu sayyiduna abu hurayrata radiyallahu taala anhu bi nettali xaalu waa ashaabu suffa radiyallahu taala anhum mu ne gis na ci ñoom juróom ñaar fukk ñoo xamante ne amuñu woon la euh, amuñu woon yëre bu ñu teg ci seen kaw naka noonu maanaam làmbaay daal lañ daan am wala boog loo xam ne dañ koy sàngoo bu fekkente ne dañ koo takk ci seen euh, doq yi euh, nga leen am na ñoo xam ne la yor ci seen digg yeel yi lay toll ñi ci def dinañ yegg ba ci ñaar yi dojoor yi bu ko defee mu daal di koy dajale maanaam nga xamante ne ngir bañ mu ne karahiyatan an awratu maanaam ngir sib ngir bañ li nga xamante ne ñu gis seen awra li taxoon imam al-Bukhari rahimahullahu taala nettali ko moom mooy mbaaru jàkka ji maanaam ker li nekk foofa ca jàkk ca jàkka ji bi maanaa jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi hmm. subhaanallah xamante ne euh, ay maanaam nit ñëpp ñoom ñëpp dañoo ñàkkoon ñàkk bu jiggi dayoo subhaanallah moom la ñu amee woon loolu moom moo tax euh, radiyallahu ta'ala anhum ñu nekkoon foofu te fa lañ daan euh, tëdd foofu lañ daan nelawe loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tudd ko maanaam waa mbaar ma baatu waa mbaar ma maanaam moo tax ñu wax ko mu ne gisoon nañ tamit baabu salaati iza qadima min safar maanaam buntu julli su fekkente ne dañoo eh, dégmal tukki ci tukki dañoo ñëw ci tukki ñun de gisoon ci xadiisu Ka'b ibn Malik bi radiyallahu ta'ala anhu mu nekk mu'allaq radiyallahu ta'ala anhu mu ne kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min safarin bada'a bil masjidi fa salla fihi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa bu daan dëkk ci tukki da daan njëkk ñëw ci jàkka ji mu daal fay julli maanaam mu julli fa ñaari rakka loolu la yenente bi doon daxale sallallahu alayhi wa sallam nañ ci hadith sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa bi nga xamante ne nee na dafa dikke woon ci yenente bi sallallahu alayhi ci biir jàkka ji fekk euh, mu tugewu jóge woon ci tukki maanaam ba tey loolu nag nekkul ci yaxu hadith bi waaye mi ngi ci hadith bi ci yeneen riwaaya ki nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko mu ne e, Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma salli rak'atayn julli ñaari rak'a mu ne fekk nag mu ne amoon na ma ameloon bor waaye nag fayoon na ma ko ba pare dolli ma maanaam mu ne baabun teg de gisoon nañ ba tey tamit baabun iza daxala al-masjida falyarka' rak'atayn maanaam buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ne nit ki ci duggee jàkka maanaam ne daal di julli ñaari rak'a gisoon nañ ci hadith sayyidina Abu Qatada as-Salami radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne idha dakhala ahadukum al-masjida falyarka' rak'atayn qabla an yajlis maanaam bu kenn ci yéen bu nit ki ju duggee ci biir jàkka ji na julli ñaari rakka laata muy daal di toog gisoon nañ ci baabul hadath fil masjid buntu toj ci tojal ci jàkka ji gisoon nañ ci Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala bi wax ne al malaa'ikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu bi salla fihi ma lam yuhdith taqulu allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu mu ne malaaka yi dañuy daal di jull dañuy julli ci ki nga xamante ne moom mooy kenn ci yéen su fekk maanaam ci kenn ci yéen su fekkente ne dafa nekk ci bërëb bi nga xamante ne moom lay jullee foofu la jullee feek tojolul mu ne dafay wax ne ñoom malaaka yi dañuy ne al yàlla buur yow yàlla buur yàlla mi ci tur yi rafet yeeg mel lay yëkkati yi jéggalal jaam bi jéggal ko yàlla yow buur yàlla mi ci tur yi rafet yeeg mel lay yëkkati fi yërëm ko gisoon nañu hadith maanaam baabu bunyaanul masjid buntu tabax bi nga xam ne moom la ñu tabax jàkka ji te mooy jàkka yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu indi ci mu taali muallaq yi nga xamante ne ñoom ñooy moom mooy hadis sayyidina Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu ta'ala anhu inshaa Allahu ta'ala danañu ko gis naka noonu indoon maanaam bi nga xam ne moom la doon wax ba ak ci Seydina Omar radiyallahu anhu bi muy tabax lu jàkka ji ni nga xamante ne noonu la waxoon nan akilna an-naasa min al-matar wa iyyaaka an tuhammira aw tusaffira wa taftina an-naas maanaam na nga fegal nit ñi na nga ñoŋal nit ñi ci eh, taw bi te maa ngi lay moytandiku lool ngay xonkal wala boog ngay mboqal euh, bu ko defee ngay fitnaal nit ñi maanaam loolu tamit gisoon nañ ko te gisoon nañ ne maanaam bi nga xam ne moom moo ci nekkoon mooy ne njariñal jàkka maanaam moom daal mooy na tabax bi taxaw te itam na nekk loo xamante ne dana ñoŋal nit ñi waaye boobaa waaye nag ñu moytandiku rek di rafetal rafetal gu ëpp moo tax hadith sayyidina Anas bi radiyallahu ta'ala anhu jeexalee ne ñoom day yatabahawna yatabahawna biha thumma la ya'murunaha illa qalila duñu koy puukarewoo dañuy puukarewoo seen jàkka yi seen ak seen jumaa yi waaye topp nag bu dee bu desee lu dul dundal jàkka ji moom moom duñ ko dundal lu dul mu ne wax sayyidina Abdullah ibn Abbas tamit radiyallahu ta'ala anhuma mu'allaqam bi nga ma tamit indi na ko maanaam ci jeexital hadith bu mu solo mu ne la la la la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahudu wan nasara giñ naa ne di ngeen ko taaralal maanaam di ngeen leen taaralal ñoom jàkkee comme ni nga xamante ne noonu la ko yóor yéeg nasaraan yi doon defe gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma muy nettali ne jamono yen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li xamante ne noonu la meloon maanaam noonu la taw noonu la euh, jumaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam meloon maanaam dañ ay birig lañ ko tabaxewoon Euh, niki noonu keno yi nga xam ne ñoom ñoo téye jàkke ji ñooñu bant la maanaam bantu tàndarma la dàtt tàndarma la waaye caru tàndarma yi moom la ñu tegoon ci kaw mu nekk ci téeg bi maanaam téeg nag mooy plafond mhm. amma li nga xamante ne moom mooy Seydina maanaam bu bi nga xam ne moom la Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ñoom moom defu ci dara Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhu da koo tabaxaat kéem ni mu meloon jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa waaye Seydina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu moom moo ko ba moom moo ko defaraat gën koo yaatal yokk ci ay mbir yu bari kem ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoon ci suñu xadis bi maanaam ndax ah, dafa tabaxee miir yi da koo defee xeer boo xamante ne dañ ko rëdd ah, niki noonu mu daal di def laso tamit maanaam mu daal di koy raax naka noonu mu daal di def kenoy mu def mu def ko kenoy xeer yoo xamante ne tamit dañ ko dañ cee am ay rëdd niki noonu tiig bi mu def ko ci bant boo xamante ne saaj la maanaam eh, loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom la ñu gisoon ci suñu jotaay bi weesu wa lillahi alhamdu wal minna léegi inshaa allahu taala ñu gis beneen buntu mooy baabu taawun fi binaa'il masjid wa baabu taawun fi binaa'il masjid eh, wa qawluhu taala ma kaana lil mushrikiina an ya'muru masaajida allahi ba aaya ba jeex inshaa allahu taala danañ ci ñëw Euh, amma li nga xamante ne moom mooy riwaay li ëpp ci borom xam-xam imaam li nga xam ne ñoom ñoo solo Sahih imaam al-Bukhari rahimahullah ñoom bokk boole nañ ci wa qawluhu ta'ala amma riwaayat Abu Dharr euh, al-Harawi rahimahullah moom yokku ci euh, li nga xamante ne moom mooy wa qawluhu ta'ala moom dafa ñëw rek ne baabu taawun fi binaa'il masjid maa kaana lil mushrikiina an ya'muruu masaajida allahi shaahidiina alaa anfusihim bil kufr ulaa'ika habitat a'maaluhum wa fi nnaari hum xaaliduun innamaa ya'muru masaajida allahi man aamana billahi wal yawmil aaxir wa aqaama as-salaata wa aata az-zakaata wa lam yaxsha illa allah fa asaa ulaa'ika an yakuunuu mina al-muhtadiin maanaam imaam al-Buxaari rahimahullah mu ne baabu buntu at-taawuni dimbalente fii binaa'il masjid fii binaa'i ci ci dabax al-masjid jàkka ji maanaam li nga xamante ne kon moom lay wax fii maanaam moom mooy jàkka ji ana naka maanaam dimbalante gi nga xamante ne moom la nit ñi di war a dimbalante kenn ku ci nekk jàppale moroomam bu ko defee taxa jàkka ji taxaw mu ne wa qawluhu ta'ala ak bu ra mom moom buur yàlla subhaanahu wa ta'ala bi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala ne maakaana yelloowul lil mushrikiina ñeel yéeféer yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy way bokkaale yelloowul ci ñoom an yaamuru ci ñuy eh, dundal masajidallahi di di né eh, néeg déegité néegi kii eh, yàlla yi maanaam aaya bi laata ñu koy tàmbale laata ñu koy ñu ciy wax maanaam li nga xamante ne moom mooy sababu nuzul bi li a borom bi subhaanahu wa wàcce aaya bi ñaari aaya la yu nekk ci suratu tawba moom mooy sayyidina al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu muy papa ñoom Abdullah ibn Abbas ñoom al-Fadl ak ñoom radiyallahu ta'ala anil jami' bi nga xamante ne dañ koo jàppoon maanaam mu bokkoon ci ñi nga xam ne ñooy usaara Badri moo ñu bokkoon ci prisonnier wu Badar yi euh, keroog biñ ko jàppee dafa wax ne euh, maanaam sayyidina Ali karramallahu wajhahu dafa nekkoon di ko ŋaññe maanaam di ko. yedd naan ko yéen daal yow li nga def nii li nga mel nii ci kéeféer lu tax nga nekk ci kéeféer wedd yàlla gi nga nekkee nangam nang wax ko nag ba mu jàpp ne xëy na wax ji nag dafa daal di commencé ëpp maanaam mu ne ko waaw yow ala lan moom moo tax ngeen di def ngeen di tudd suñu ñaawteef yi rek te doo leen tudd suñu jëf yu baax yi mu ne ko ana lan ngeen di jëf ci lu baax ñu ne ñun xanaa gisoo Kaaba ga jumaa ja ñun ñoo koy toppatoo ñooy jox ñooy dundal ña fa ne ñun ñooy def ni di toppatoo ñoo koy defar ko to di di maanaam di ko baleeg di ko raxasak di kii ñu nit ñi ñiy jóge fa ne bu ñëwee ñoo leen di toppatoo et cetera maanaam lool loolu moom mooy suñu rafetal yi lu tax suñu rafet rafet yi xanaa lu tax ngeen di tuddoo leen yooyu noonu borom bi subhaanahu wa taala nag wàcce aaya bi daal ne maakaana yelloowul maakaana manta nekk lil mushrikiina ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, way ni euh, way bokkaale yi maanaam moom laa li laam bii nekk ci lil mushrikiina euh, moom mooy laamul joxut moom la ñuy wax laamul joxut dégg nga mooy ma bépp laam boo xamante ne maakaana moo nekk ci kanam wala laam wala wala lam yakun moo nekk ci kanam loolu la ñu tuddee laamul joxut wa kullu laamin qablahu maakaana aw lam yakun fa lil joxut baana maanaam fi bépp laam boo xam te ne am na maakaana ci kanam mu yaay comme bii ne maakaana comme euh, maakaana yelloowut maakaana mënta nekk lil mushrikina yi ci yéefiir yi ñoom waaye maanaam waaye bokkaale yi mënta nekk ne ñoom an yaamuru ci ñee ne ñoom dañuy dundal hmm. masajidallahi néegu yàlla yi euh, kër këru yàlla yi maanaam jumaay yàlla yi jàkke yàlla yi hmm. shahidina di aji seede maanaam seen xaal fekk seen xaal nekk ni aji seeda ala am ci seen bopp bil kufri ci kéefér hmm. mu ne ñooñu noonu li tax mënuñu koo nekk mooy ulaa'ika yooyu la gaay habitat yàqu na amaaluhum seen mboolem jëf yi maanaam nit ki nga xamante ne moom ah, dafa nekk kéefér yéefér loolu moo tax mu garaaw mooy ne sa jëf yëpp a yàqu na amul dara loo rek lu baax loolu moom mooy yéefér beneen bi ci def moom mooy ne nit ki beneen wal wàll ki nga xamante ne moom la loolu day tegtale tamit ne ki nga xamante ne moom mooy euh, euh, ki nga xamante ne moom du jullit maanaam bu nekkoon ci jàkka ji di ci dépenser naan am leen seen jàkka ji du dugal leen ci alal ji ak yooyu kooku sax maanaam li mu def dara maanaam moom ci jëmi boppam lu ci amee dara comme li nga xam ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa ta'ala waxe maanaam tey buñ doon kesal jàkka ji ab yéeféer léegi ko jël ay millions am wala milliards am dugal ci amu ca dara loolu maanaam et cetera maanaam loolu moom dafa war a maanaam ngir ne ñoom seen mboolem jëf yi dafa yàqu ñi nga xamante ne ñoom ñooy bokkaale ñëpp noonu lañ mel maanaam seen mboolem jëf dafa yàqu te euh, loolu bokk na ci liy yàq jëf maanaam mooy képp koo xamante ne euh, dafa nekkoon jullit ba yàgg mu ne man léegi weddi naa yàlla nekk na man gëmatuma mboolem li mu mosoon a jëf yàqu na maanaam loolu dafa bokk ci liy yàq jëf mu daal di wax ne kon aw ulaayika ñooñu la gaay day habitat yàqu na amaalum seen jëf yi wa fil naari ci ci biir safara hum ñoom xaaliduna ci la ñuy béel maanaam ñoom foofu dañ leen di dugal safara ñu béel ko doo deñ dara loolu lay wax mu ne inna maa li am ba des mooy maanaam ñii rek yaamur ñoo mooy dundal masaajidallahi jàkka yàlla yi jàkka yàlla yi ñii dong ñoo koy dundal mooy man ci nga xamante ne ah man dafa gëm billahi ci buur yàlla wal yawmil axir ak bés bu mujj bi wa aqaama tamit taxawal as a julli loolu tamit bokk na ci liñ ci xamee mooy képp koo xamante ne man du ma julli du ma woor ñiy topp ak nekk ci jàkk ji rek laay topp toog mm-hmm. ñooñu noonu amuñu dara ci li ñuy def ñooñu dundaluñu jàkk ji loolu nag tamit loolu moom jaxe alquran la moom loolu yow alquran la ku moom day dundal jàkk ji fekk moom ci boppam du julli bu a ah, yu mel noonu kooku deful dara da li muy def dara baaxu ci du lu yàlla gërëm du lu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm du lu kenn ci nit ñu baax ñu gërëm loolu moom dafa war a nekk tamit loo xamante ne war nay leer bokk na mu ne wa ata wa ataata muy joxe azakata azaka maanaam lool tamit dafa bokk ci dundal jàkka ji maanaam kii jo dundal jàkka dafa war a nekk koo xamante ne tamit bu azaka joxe azaka jotee mu joxe azaka loolu tamit moom mooy li nga xamante ne moom mooy li jaadu loolu mu ne walam yaxsa te ragalul illa allah ku dul yàlla allah maanaam ragalul keneen ku dul allah mooy buur yàlla fa asa ñu moo day maanaam ndax baatu asa li muy tekki ci cosaan mooy xëy na hmm. waaye fii li muy tekki mooy lii dey boo leen ko defee bu boobaa nii la mbir mi demee mooy ulaa'ika ñooñu la gaay an yakunu ñu bokk daan ba minal muhtadina ci ñi nga xam ne ñoom ñooy way gëndeeku ñi hmm. maanaam ñi nga xam ne ñoo tegu ci yoon bu jub bi hmm. maanaam kon bu boobaa lii moom mooy leeral ni ki nga xam ne moom moo tegu ci yoon bu jub maanaam nit daal ba la ñoo ne tegu na ci lu jub daal day julli gëm yàlla gëm allaaxira ba pare dëgg ragalul keneen kudul yàlla xam ni loolu maanaam kudul yàlla ragalul la maa daama doo yàlla li muy tekki mooy ragalul la loolu la loolu la jullit di xalaate mooy mën na laa fonk mën na laa wekk mën na laa xormaal mën na laa lépp mais bu yow doo yàlla moom maanaam yow yaay kan ñu ne yow yaay diw ndax yàlla nga déedéet ragaluñ la loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li xew nga <laughs> loolu dafa am solo maanaam léegi aaya bi lan la ra ban la am ak ak euh, bunyaanul mas maanaam ak taawunu jàppalante dimbalante fii binaa'il masjid ci di tabax jàkka ji maanaam rapport maanaam lien bi nga xamante ne moom la ñu am nag moom mooy ne ki nga xamante ne moom mooy tabax jàkka ak ñi nga xam ne ñooy participer ci ñu tabax jàkka ji loolu mënta wér fekk bokkoo ci groupe bi nga xamante ne ñoom la ñuy wax maanaam loolu moom moo tax mu mu mu imam al-Bukhari rahimahullah maanaam ñi nga xam ne seen ngëm dëggu ñu mel nii ñooñu moom bu ñu participer ci jàkka ji ak defar ko wala ñu loolu wér na baax mais ñeneen ñu dul ñoom bu ñu ñëwee di bokk ci jàkka ji tabax ko ñooñu taxu leen am solo maanaam kon bu boobaa xattaa kon yow ñi nga xamante ne ci ñooñu nga war a compter ngir jël mën a tabax jàkka ji sax mooy konteel ci jullit ñi moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme hadith bii di ñëw inshaa allah maanaam hadith bii di ñëw dina ko leeral ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy tabax jàkka ji jullit ñi ñoo fa nekkoon mu muhaajiruun ak ansaar yi tey gisoon nañ ko tamit ah ba ci mujj gi mu ne allahumma la xayra illa xayra illa xayra al axira ansaari wal muhaajira gisoon nañ ko ok hadith boobu la maanaam eh, hadith bi dafa gën a gudd maanaam ci gën a leeral rek mu qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddasanaa Musaddad te moom mooy ibn Musarhad ibn Musarbal al asadi Abul Hasan rahimahullahu taala di waa Basra rahimahullahu taala mi ngi gane adduna ci njàlbéenu cent cinquantième année yi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna deux cent vingt-huit ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom solo nañ ci lu bari mu nekk seen sëriñ mm-hmm. amma imam at-Tirmidhi benn xadis la solo ci moom ak an-Nasa'i mu ni ñaari xadis mm-hmm. te du seen waaye seen sëriñu sëriña mm-hmm. loolu kon imam uh, Musaddad mu ne qaala lana haddathana nettal lana Abdul Aziz ibn al te moom Abu Ishaq al-Ansari al-Basri la moom tamit al-Basri ad-Dabbagh maanaam uh, Euh, borom xam-xam rahmatullah alayhim wuute nañ ci wérum ak nekk wérum ku mel ni imam Abu Zur'a ar-Razi moom nee na la ba'sa bi waaye imam euh, euh, ibn Abi Khaysama nee na laysa bi shay'in maanaam loo kooku du dara loolu moom xeetu tamit benn xeet na ci bu ñuy wax nag kii dafa dafa néew de bokk na ci liñ koy waxe mooy laysa bi shay'in kooku du dara dégg nga matu la matu xel al imam mm, ibn Euh, euh, Hibbaan moom moom jàpp na ne ci siqaat yi la bokk waaye nag wax na ne kaana yuxti danaan juum léeg-léeg maanaam loolu nag amaan na moom moo ko waral lu dul loolu ñu baree bari ci ñi nga xamante ne ñoom ne kum Yahya ibn Ma'in ak li muy tar tar yëpp nee na siqa la euh, ku mel imam ad-Daaraqutni rahimahullah moom li muy tar tar yëpp nee na siqa la imam al-Ajli nee na siqa la imam az-Zahabi nee na siqatul mukthir ku wóor wóor la maanaam ku wér la ku wóor la ku dëgër la ba pare bari lu mu solo maanaam moo tax al imam al hafiz ibn hajar rahimahullahu taala ci euh, ci taqrib at-tahzib moom it mu gis ne comme li ëpp nee nañ siqa la moom mu daal di ne siqa maanaam ndax mbir mi contrebalancé wul ñi wax ne kooku du dara mooy ne xamuñu ko parce que ki xamul mën naa mën naa wax loolu ci kooka waaye ñi ko xam ba pare ñu bari ñoom ñoom nee nañ ko la kon nag maanaam liñ mën a wax mooy comme al-Hafiz ibn Hajar li mu wax rek mooy siqa ku wóor la mu ne qaala mu qaala mu ne haddathana euh, Khalid al-Hazza mooy euh, Khalid ibn Mihran al-Hazza gisoon nañ ko Abul Manazil al-Basri la rahimahullahu ta'ala génn àdduna 141 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadith bi nekk ci kutubu sitta euh, rahimahullahu ta'ala Euh, bokk ci ñi nga xamante ne ñoom dañoo comme li euh, maanaam ci sëriñu euh, mis maanaam misra yi gën a màgg moom ci ñooñu la bokkoon bokkoon na tamit ci ñi nga xamante ne ñu sell lañ bokk ci maanaam ñoo xam ne dañoo ràññeeku woon ci ñi ne dañoo takkoo woon ak jaam yàlla ak xam-xam mu nekk koo xamante ne imaam la comme niñ ko gisee ne imaam waa waa waa misra la rahimahullahu taala comme niñ ko gisoon biñ ko jotee gis ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Ikrima te moom mooy Ikrima mawla Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu Ikrima al-Hashimi euh, rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna cent quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na euh, ñu wax leneen imam Ikrima euh, moom it ku ne kuy di dégg euh, kuy war a muy jàng téere tafsir yi da ngay gis lu bëree bëri ay waxam euh, rahimahullahu taala naka noon waa ahlu tasawuf tamit dañuy faral di sukkandikoo lu bëri ci ay waxam mu qaala wax na lii ñeel na Euh, ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma te moom mooy sayyidina abdullah ibnu abbas ibnu abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhuma sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di borom jaloore yu ngat yu rëy ak borom euh, ngëneel yu màgg yi moom mooy nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanaloon xam-xam bu leer ak dégg-dégg gu rafet moom mooy nga xamante ne moom mooy nitu yàlla bu sell boobu nekk ki nga xamante ne jàngalekatu alquran la naka noonu sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy jaamukatu yàlla bu mag moom mooy ki nga xamante ne moo ñu tax taxalal euh, julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci naafila gi nga xam ne moom la doon naafila ci guddi gi radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi euh, euh, maanaam Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi bokk ci. ñi ëpp ci ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ay xadis ci xadis yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax euh, musnadam mille six cent soixante euh, xadis la imam al-Bukhari imam Muslim rahmatullahi alayhima dëppoo nañ ci solo soixante-quinze xadis imam al-Bukhari wéetoo na ci cent vingt xadis ci ay xadisam imam Muslim wéetoo ci neuf xadis xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne wax mu ne qaala wax na ma lii ñeel ma man mii ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ibnihi ak doomam ji Ali te moom mooy Ali ibn Abdullah ibn Abbas radiyallahu ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhum maanaam moom mi nga xamante ne moom mooy doom sayyidina euh, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mi ngi génn gane adduna quarantième année ginnaaw gàddaay jamonoy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jëmmi guddi gi nga xamante ne ci la ñu góom Seydina Ali karramallahu wajhahu moo tax Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma tuddeeku ko maanaam muy Ali ibn Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bokk na maanaam mu nekk nag koo xamante ne maanaam ba pare ñu jox ko moo dàkkantalam tamit mooy Abul Hasan comme Seydina Ali radiyallahu ta'ala anhuma moom tamit bokk na ci li nga xamante ne moom mu la ràññee ko maanaam dañ ko koo tuddee mu nuru ko ci ci xam-xam nuru ci jikko nuru ci jaamu yàlla nuru ko daanaka ci lépp radiyallahu ta'ala anhu moom nag bokkoon na moo tax bokkoon na ci fuure yu mag yi ci jamonoom nekk jaamukatu yàlla bu mag bokk na ci li mu ràññee woon itam mooy guddi gu jot daan julli junni rakka loolu moom mooy li nga xamante ne guddi gu jot daka daan def bokk tamit ne bokk na tamit ci li mu ràññee moom mooy ne euh, euh, dafa amoon ay garabu zaytun maanaam zaytun moom mooy euh, olive maanaam garabu olive amoon na ci juróomi téeméer euh, te bëccëg gune ci ronu garab gune ci juróomi téeméeri garab yi dana fa julli ñaari rakka maanaam loolu <laughs> moom <laughs> bokkoon na ci li nga xamante ne moom la ràññee ko nekkoon tamit koo xamante ne borom xam-xam bu mag la woon nekk tamit koo xamante ne ay waxam dafa bari woon ay jeexital ci nit ñi mu nekkoon te koo xam ne jàngalekat bu mag la nekk koo xam ne dafa nuru baayam nuru turandoom radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mi ngi génn adduna 118e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mu ne wax na ma man Ikrima nee na man sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ne wax na ma man man ak ki nga xamante ne moom mooy doomam ji di euh, ak doomam ji nga xamante ne moom mooy Ali ibn Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum mu ne nee na intalaqa dem leen ila abi Sa'id te moom mooy sayyidina uh, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu mooy Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd al-Khazraji al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu di waa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalus salatu wassalam maanaam kon nga gis ne ba ci Khalid uh, uh, al-Hazza ñoom waa Basra lañu woon maanaam li ko dalee ci Ikrima muy mawla sayyidina Abdullah ibn Abbas ñoom waa Madina lañu maanaam waa Madina lañ moom ak Seydina Abdullah ibn Abbas ak Seydina Ali ibn Abdullah ibn Abbas ak moom ak Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñëpp waa Madinatul Munawwara lañ ala sakiniha afdalus salatu wassalam moom Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu moom ah, ci sahaaba yu ndaw yi la bokkoon jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, mi ngi gën a adduna fukkeelu at laata gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme Seydina Anas radiyallahu anhu mi ngi génn adduna soixante-quatorzième année comme ñoom Seydina Ibn Abbas soixante-treize soixante-quatorze maanaam année yooyu ñoom ci lañ génn adduna radiyallahu ta'ala anhum euh, ak ñoom Seydina Abdullah ibn Zubair ibn Awwam voilà ak ibn Abdullah ibn Umar naam radiyallahu ta'ala anhum euh, ñoom ci lañ génn adduna maanaam jamono jooju ak Seydina Abdullah Ah, dégg nga moom kon eh, mi ngi subhaanallah xoolal lii borom bi dee def rek subhaanallah ah allahu akbar am jamono yooyu noonu maam jamono yu metti lay doon ci ci ci ci ci wallahi ci taabi ndax ndax ndax dañuy gis ne seen sëriñ yu mag yi ñu ngi di dem ñoom ñëpp ñu ngi bokkandoo di demandoo radiyallahu ta'ala anhum ajma'in maanaam eh, sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn ibn eh, ibn eh, sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy muksiruna ndax 1170 hadith moom mooy ay Euh, ay hadisam euh, imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhima dëppoo nañ ci 43 hadis imam al-Bukhari wéetoo na ci fukki hadis ak juróom benn imam Muslim wéetoo ci juróom fukki hadis ak ñaar maanaam muy 52 moom ñoom ñii mu ne mu ne ko nee na kon Seydina Ikrima Ikrima mawla Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma maanaam moom ak eh, nee na Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nee na ma man ak doomam ji nee nañu ñun ñaar ñëpp nee na dem leen ngeen dem leen ila Abi dem leen Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu fasma te ngeen déglu min hadith yi ci am ci ay haditham am njàngaleem maanaam loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jànge moom mooy borom xam-xam mën naa wax jël ne doomam wala bokk koo xamante ne euh, ku mu fonk mu nekk ci maanaam ci wetam ne ko demal nga jàngee ji ci beneen borom xam-xam mm-hmm. maanaam loolu mën naa nekk donte kenn ki moo gën a mag kete ndax xam ngeen ne sayyidina Abdullah ibn Abbas moo gën a màgg moom radiyallahu anhu moo gën a màgg moom mooy xabru moom mooy fuure bi mm-hmm. radiyallahu anhu moom mooy fuure bu mag bi ànd ak loolu yëpp nee na Seydina Abu Sa'id moo nem nañ jàngi ji Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ba pare moom dafa bu am beneen beneen moom mooy ne dafa wàcc boppam ci beneen mbir moom mooy moom ci ahlul bayt la bokk hmm. moom mu dem wax ne ñeneen ñi ne nañ dem euh, am ñu dem jàngi ji ci ki nga xamante ne moom euh, mooy Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhum ajma'in hmm. bi ñu demee ñu ne dem jàngi ji ci ñoom mu ne fantal beneen biir bi ñu ci mën a gisee tamit moom mooy ne leneen li mu leen li li li ñu soxla mu dem jàngi ji ci moom amaan na nekkutoon ci moom mii ndax euh, moom fekki wutoon xew-xew bi te Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu moom mi gane adduna maanaam moom mi xew-xew boobu fekk mu am fukki at moom fekke na ko mm-hmm. kon moom mën naa nettali mbir moo xam ne Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu du ko xam mm-hmm. loolu tamit beneen mbir la bu mën a nekk ci kaw loolu kon dañ ci xamee ne ab borom xam-xam bu fekkente ne dafa am beneen maanaam benn mbir bu mbëgg bëgg maanaam boo xamante ne donte moom am na lu mu xam hmm. waaye gis na ku ko gën a xam moom mu yabal kooku ni ko demal ci diw kooku moom lii moom moom mooy nga xamante ne moom mooy ki ko gën a xam ci ñun ñii hmm. mu ne fan talaka ñu daal dem ñoom ñaar fa isa fekk nag huwa moom maanaam moom naa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu mu ne fii ha'itin mi ngi ci ab toolam boo xamante ne yuslihu mu ngi koy eh, yiwénal maanaam mi ngi defaraat tool bi ndax ha'it eh, moom mooy tool bu am ñag bu doon tool kese bustaan la ñuy wax waaye amee ñag moom la ñu tuddee maanaam moom la wax ne eh, ba mu ko fekkee foofa moom fekk mu koy defar bokk na ci li nga xam ne moom lañ ciy jànge itam moom mooy ne léeg-léeg maanaam mooy ne nit ki ak ku mu mën a doon ak lu mu màgg màgg màgg war nay man di nekk ci liggéeyu boppam maanaam ci ak di def ci yëf yi maanaam li nga xamante ne moom mooy moomeelam mu mën ci di yëngalu yëngatu maanaam waaye bu mu def rek lu ñuy wax rek mu ne gaa yi yabal naa leen maanaam yabal gaa yi tool ya yabal gaa yi ñu defar a yi après moom mu toog ndax loolu moom bu ko bëggoon doon na ko man ngir ne taalibe yu bëri nañ mais mu dem defal ko boppam maanaam mu bokk loolu tamit dafa bokk ci jikko yi ñu tedd ñi euh, dégg nga moom loolu moom mooy li nga xamante ne moom la doxal te loolu euh, daa bokk ci yoon wi maanaam fa axasa neenu mu daal di jël rida ahoo maanaam moom mooy euh, yére bi muy teg mooy manteau bi rek muy teg ci kaw rek nee na faxta baa mu daal di bàngu mm. maanaam toog toogin woo xamante ne Euh, euh, maanaam tànk yi lay yëkkati maanaam yeel yi dañuy taxaw hmm. maanaam mu samp tànk yi mais moom mu toog ci suuf comme bu ñu toogee woon nii hmm. voilà maanaam euh, toogin woowu xaw naka la wala xaw fi tuddee sax ah mooy toog bi nii nii hmm. <laughs> <laughs> waaye bangu la maanaam xeetu ba waaw ba ndax bangu tamit dañ koy wax Euh, ngir di ko nit di doxee di di di doxee ci kaayam yi loolu tamit dañ koy wax bàngoo mm. waaw dégg nga euh, waaye dégg nga mu ne euh, kon nag fax tabaa mu daal di bàngu suma topp nag maanaam lool moom mooy kon mu daal di toog waaye lii xam ngeen ni jàngoon nañ xadis buy tere bàngu waaye lool mooy su dee yëri bi nga sol jotut loolu comme gisoon nañ ko tamit wala biñ tollee ci ci ñu ngi woon ci kitaabu salaat ci bunt yi wax ci wàllu wala suturaal awra mhm. dégg nga mu ne summa topp nag ansha'a ah, mu daal di tàmbali nag yu haddisuna di ñu jàngal di ñu nettali ay hadis maanaam di ñu wax hatta mbete ata mu daal di dikkee zikru di tudd binaa binaa il masjidi eh, tabaxu jàkka ji lii bokk na tamit ci li nga xam ne moom lañ ci jànge mooy ne Euh, sëriñ bi ak ci lu mu nekk maanaam dafa war a nekk koo xamante ne daaw war a jox boppam borom bi subhaanahu wa taala ci anam goo xamante ne nit ñi bu ñu ko soxlaa ngir mu jàngal leen ngir mu leeralal leen lu aju ci seen wàllu diine mm. mu bàyyi yëfi boppam mu jàngal leen lool nag ci kaw loo xamante ne la du yàq dëgg-dëgg ay mbiram waaye su fekkente ne nag loolu loolu day dem ba nga xam ne da mujj a lu bëri bëri bëri maanaam eh, loolu nag bu boobaa ci lay amee ne ah xaar leen wala nekk leen wala bàyyi leen ba mu am jot wala yu mel noonu waaye bu fekkente ne du loolu rek dafa war a nekk koo xamante ne day disponible maanaam loolu tamit bokk na ak it le fait que buñ mu mu nekk ku ñu mën a gis ku ñu mën a waxal ku ñu mën a jot waaye mu bañ a nekk koo xamante ne dégg nga foo ko fekk maanaam day day day day sori nit ñi da leen di euh, voilà déedéet yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi nii mbooloo mi ko toppoon ni ñu bëree ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko gëmoon imagine nga lu tolloog cent mille cent ak nangami mille personnes ñoo ko mhm. parce que ñooñu ñëpp ay ma sahaaba yi rek waxuñu ni nekkoon jullit sahaaba yi rek radiyallahu anhu moo yeggoon nañ ci lu mu néew néew cent dix mille léegi imaginer ànd ak loolu yëpp mais dañ ko daan gis dañ ko daan seet da daan voilà da daan ñi amuloon lenn loo xamante ne moo daan tere nit ñi mën a yegg ci moom mhm. ma amul dara lenn maanaam dem nag ba nga xamante ne mënatoo génn mënatoo wax ak nit ñi mënatoo toog ak ñoom loolu yëpp buur la moom moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu bi buur bi ñëwee nga xamante ne bi mu laajee amirul mu'minin ñu ne ko ma nga ne mu jaaxle naka la mën a nekkee buur naka la mën a nekkee amirul mu'minin nag ñu di ko fekk mu dem di di tënk ci benn ronu garab moom kese muy nelaw nan day fiat lii ñëwee wu ñëpp mais waxuma la lii mais lu dul lu dul lii tax ñëwee wu ma ko. loolu yëfi buur la maanaam boo demee ba nekk buur moom dëgg-dëgg da ngay daal di soxla ay escorte soxla tout temps di ay bëkk néeg soxla tout le temps di nekk koo xamante ne euh, kenn du la gis parce que maanaam doo yomba gis et cetera buñ lay kii sax dañuy rang fa te te te rang bi yëpp nag daanaka léegi le fait ngay recevoir par compte ku dong la mais ak yu mel maanaam ak système la daal maanaam rang bi waaye <laughs> bu te li lay téye mooy ci même jamono ci même bërëb. bi nga xamante ne nit ñi dañuy naqaree gis ñenn ñi dañuy naqaree gis ci ngay gisee ñeneen ñoo xam ne dañuy neex a gis te ñeen ñii neex a ñoom ñooy nekk bara buñ toppee hiérarchie bi ñooy ñoo gën a nekk mag ñeneen ñi maanaam ñoo gën a nekk mag ci ay at ñoo gën a nekk mag tamit ci ci ci ci jaamu yàlla rek ci bii maanaam ànd ak kon nga xam ne mbir mi ni mu nekkee affaire u hiérarchie la yo mm. affaire u maanaam ñoo maanaam xeetu politique la daal mm. yooyu yëpp buur la ñoom mel ñu woon noonu ah, mm-hmm. ah d'ailleurs loolu bokk na ci li gën a moo tax saxaaba yi rek léeg-léeg même le ñuy dox ñu leen di dar comme ni mu daloon ci kenn ci saxaaba yi yaakaar naa Seydina euh, Jaabir la radiyallahu anhu wala Seydina Anas radiyallahu kenn euh, gars yi dar ko ni mu ne puus leen fii puus leen loolu may daree ni maanaam <laughs> voilà maanaam nañu dox dañ dem ensemble dañ dem bu leen doxee dar voilà. yooyu maanaam dafa bokk ci maanaam du dafa du à dire bee a baala ci yoonu yàlla mooy wàcce sa bopp hmm. loolu mooy le minimum képp ku wàccewul boppam doo dem ci yàlla yoonu yàlla mënta ne loolu mooy li nga xam ne mënta ne képp ku yëkkati boppam rek li muy tekki mooy demul fenn ko maanaam dafa sax mënatul départ en fait mënul a départ pour dem ci yàlla hmm. balaa ngaa mën a dem départ ci yàlla yoonu yàlla faaw nga nangoo wàcce sa bopp nga wàcce ci cadre ci ba pare wàcce sa bopp boobu tekkiwul ne damaa wàcce sama bopp ba nit ñi man maa gis nit ñi mën a jot ci ban du lool de hmm. wàcce loolu noonu loolu mooy le minimum parce que loolu dafa nekk loo xamante ne yow waroo sax yëg ni def nga ko parce que nit nga ko ñeneen nit ñi yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam mooy gën ci mbindeef hmm. sallallahu alayhi wasallam et ak ñeneen ak ñeneen bëri na fi yu tollu sëriñ soo xamante ne amuñu lu tolloog cent mille taalibe ak bëri non mais ñu néew ñoo am cent mille taalibe ci sëriñ si ah hmm. mais ànd ak loolu yëpp kenn mënu leen a gis kenn mënta jot ci ñoom kenn mën maanaam euh, te li ci yéeme mooy nawet homme d'affaires yi ak politiciens yi mm. ak ñeneen ak ñeneen ñoom dañ leen di gis facilement mm. loolu li muy tekki mooy ne mbir mi non du affaire yàlla maanaam duy ñàkk a jot duy jamono jee soppeeku déedéet déedéet mm. li soppeeku mooy instrumentalisation bi maanaam di ko jëfandikoo muy diini ñu koy jëfandikoo ngir di liggéey adduna voilà loolu moom moo soppeeku lan nañu yàlla sàmm dégg nga maanaam kon euh, mu nekk di ne nga mu ñuy nettali maanaam nga gis ne dafa toog fa gis nga bu doon ku yomb a gis képp rang du rëy ah, parce que ku ne ni bu la bëggee gis da gis mm-hmm. waaw bu dee buñ dañ ñëw fekk la sa tool nga ñëw toog ci si digg ëtt bi yor sa kër ñu toog ci digg ëtt bi ku la bëgg a gis ñëw gis la non rang ko essayer ku du gudd <laughs> waaw fi rang bi guddee mooy <laughs> day tëju waaw boo ko bëggee gis ni ñu gis toog ci saal bi xaar xaar xaar xaar ba ngoon ñu ne leen seen bi dafa tëju woon xam naa suba rek lay ubbi yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla sàmm kooku li mu teg mooy génn julli ji moom waaw loolu moo def ko waaw yal nañu yàlla sàmm dégg <laughs> mu ne su ma topp an sa amu sos mu daal di nag yu xaddisana dañu nettale hatta mbete ata mu daa di zikr mu daa di dikkee ci zikru tudd gi nga xam ne mooy binaa al masjid mm-hmm. maanaam tabax bi nga xamante ne moom lañ tabax jàkka ji fa qaala mu ne kunna ñun nekkoon nañ ñun mm-hmm. ah, maanaam muy loo xamante ne moom da koo fekkee mu ne nahmilu dañ doon yanu labinatan ah, muul labinatan muul maanaam par muul par muul lañ daan yanu mm-hmm. wa Ammar te moom mooy sayyidna Ammar ibn Yaasir radiyallahu anhu waxoon nañ ko mooy ki nga xam ne sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh? ca euh, Siffin ci lu génne àdduna radiyallahu ta'ala euh, ci euh, xew-xew boobu nga xamante ne ci xare boobu mm. radiyallahu anhu nga xamante ne ci lañ ko boome mm. mu daal di yor labinatayni labinatayni nekk saxaaba bu mag radiyallahu anhu moom mooy waa kër mooy ñeenente bi waxoon ne sallallahu alayhi wasallam mooy waa banu waa waa ahlu mm. moom la yaayam moom la njëkk a moom lañ mooy yaayam mooy ki njëkk a génn mooy ki njëkk buum ci l'islam voilà moom lañ njëkk boobu moom moom muy première martyr ci l'islam ah, radiyallahu anha Sumayya radiyallahu anha hmm. ah, dégg nga papam itam maanaam mooy Yaasir ak ñu wa waa kër ñoom ñëpp ay nit ñu baax la ñu woon nit ñu sell la ñu nit ñu màgg la ñu woon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da leen daan romb fekk ñu leen di mbugal di di di leen dégg nga mbugal ci sawaray maanaam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan leen sabran ya ahla Yaasir fa inna maw'idakumul janna hmm. muñ leen muñ leen yéen waa ahla Yaasir am na rendez-vous bu ñu am te mooy biir àjjana la waaw euh, dégg nga sayyidna Ammar radiyallahu ta'ala moom mu ne euh, mu ne moom muy yanu moom labinatayni labinatayni ñaari muul ci ñaari muul loolu waxoon nañ la la tax mooy le yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa bokkoon ci moom it ci ñi doon yanu waaye sayyidna Ammar radiyallahu anhu dañu ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam bàyyil toogal bu ku nekk yanoo muul man danaa yanu ñaari mool sa mool ak sama mool maanaam mu nekk loo xamante ne ah, kon ñoom moo tax mu toog yenente bi sallallahu ah, gis ko mu yanu moom ñaari mool ñaari mool ñeneen kenn ku ci nekk yanu muul muul maanaam lool tamit day wane maanu te gu mag gi nga xam ne moo am ci mbir mi maanaam mooy ne kenn ku ci nekk benn muul nga yanu te kenn ku ci nekk amul kenn kuñ ci bàyyi mu yanu lii ñi ci def di yanu lee amul yéen ñëpp yéen a tolloo voilà yeneen bi sallallahu alayhi wasallam hatta moom mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam day bokk ci mbir mi voilà te daf cee bokk maanaam loolu yëpp wàcce boppam la te loolu mënoon naa toog wax ne non def leen ko te wallahi bu doon lool la kenn du ko coo ak moom hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kenn du ne ko mais lu tax yow defoo dara de hmm. de dañ naan ko lii mooy li jaadu yow de yow kay toogal loolu hmm. waaye nag euh, moom maanaam ak wàcc gi mu wàcce boppam ak wane gi muy wane ni ci l'islam bu ñu xësee ba nekk ay citoyens ñun ñëpp ñun ñëpp tolloo mhm. maanaam amul ke maanaam am na mbir yoo xamante ne naam maanaam bu ñu poogee ci jotaay bi ñu ja bi jàngale moom wala jotaay bi nga xam ne loolu moom ñëpp voilà tolloowuñ waaye bu ñu xësee ba ba génn jotaay yu mel noonu nekk ci leneen ñëpp tolloo maanaam am na yeneen tamit bu ñu demee ba nga xam ne administration la foofu ñëpp tolloowuñ waaye bu ñu génnee cadre administration wàccat ñëpp tolloo maanaam et cetera et cetera maanaam loolu moom mooy diine ci loolu mooy maanu teg loolu moom mooy njub lii nag maanaam moom la ñëpp di maanaam lii moom mooy diine l'islam beneen bi ci des mooy day wane ngëneelu Seydina Ammar radiyallahu ta'ala anhu ak mi nga xamante ne noonu la nekkee ku sell nekk koo xamante ne tamit ku dëggu ci ni mu bëgg woon yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax mu ne bi nga xamante ne noonu la demee nag maanaam maanaam ci lii moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi hadith bi ci buntu bi ngir ne lan mi ngi Euh, maanaam ne dañ doon dimbalante ci di def ngir tabax jumaa ji maanaam dañ doon dimbalante ngir tabax jàkke ji sal jàkke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak loolu yëpp euh, maanaam mu indi aaya bële ci njaalbeen gi ngir wane ne lu yi ñuy wax yëpp nag ñu gëm te dëggu ñoon la concerné de mm. concerné wul ñeneen dégg nga mu daal di euh, wax ne faraahu mu gis ko annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, fa yanfudu mu daal di faxas ak turaabu suuf si anhu ci moom maanaam ni ngir ne bu ñu yenoo ay mool suuf si ni muy taqee ci moom ak yooyu ndax mool yi du woon ay ciment déedéet maanaam mool yi ban lay doon maanaam voilà donc <laughs> mu faxas boppam fa mu faxasal ko suuf si ah ba ba bare nag maanaam loolu yëpp tamit day wane maanaam li nga xamante ne noonu la euh, woyofe Mm. sallallahu alayhi wa ko suuf si nan ko waaw ba pare wa yaqulu mu naan way xa ay eh, way yërëm naa Ammaar Ammaar way xa mooy mooy mooy mooy toskare waaye way xa ak waya la looloo leen wute bu dee waylu waya la moom mooy euh, mooy ne kii di euh, mbugal bu koy dal la toskare la maanaam musiba bu koy dal la mm-hmm. way xa nag moom mooy ne yërëm naa bu dee way la ci lu bon la way xa mooy lii euh, lu métti la waaye doonte lu baax la maanaam au final lu baax la waaye nag ah, mm. ah wala luy nar a ñëw la mm. mu ne ah, ah, mu ne woy xa Ammaar ay way yërëm na Ammaar mu ibnu Yaasir radiyallahu ta'ala ndax moom de taqtuluhu dana ko rey al fi atu kuréel al baghiyatu nga xamante ne ñoom ñooy ñi beew ñi ñi nga xamante ne ñoo féeteerlu maanaam ci eh, beneen riwaaya dafa wax ne minal muslimiina la ko eh, ci riwaaya al imaam ibnu Uyayna rahimahullahu ta'ala ci hadith bi. maanaam mu ne way xa Ammaar e way yërëm naa Ammaar toskare ñal ah mu ne ndax moom kat ah, ñi nga xamante ne moom moo koy rey moom mooy kuréel gi nga xamante ne ñoom ñooy ñu féeteerlu ah, ci beneen waay mu ne minal muslimiina ñi nga xamante ne ñoom ñooy jullit ñi moo tax al imaam Ibnu faral di wax ne man de ah, yéem na ma maanaam li ma moom mooy baax minal muslimiina bi mu ci teg maanaam ne ñi koy rey ñooñu kuréel lañ gu gu gu féeteerlu gi maanaam ñi nga xamante ne maanaam ci euh, jullit ñi te loolu muy tekki mooy lan mooy Seydina euh, Seydina euh, Seydina Ali ak Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la ñu jàmmaarloo bi ñu jàmmaarloo ba jullit ñi maanaam xeex xeex boobu ba ñu rayante ci la Seydina Ammar génne àdduna radiyallahu ta'ala anhu moo tax nag bi mbir mi amee bokk na ci ñi nettali hadith bi mooy Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma fekk baayam même moom moom mi rawatina baayam mooy Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne dañ doon jàppale Seydina Muawiya radiyallahu anhu bi mu ñëwee ci mbooloo mi ci la nettali hadith bi ne eh, man nag déggoon naa yeneen bi ne sallallahu alayhi wa sallam wa Ammar taqtuluhu al-fi'atu al-baghiyatu min al-muslimin ay way yërëm naa Ammaar taskare ñal na ko ndax ñi koy rey ci biir jullit ñi maanaam ñi koy rey mooy kuréel bi nga xamante ne dañuy firtirlu dañoo beew maanaam dañoo dañoo jig dañoo jalgati ci biir jullit ñi ñooñu ñoo koy rey euh, bi mu waxee loolu ci la mbooloo mu bari rawatina saxaaba yi radiyallahu anhum ñu faroon ak sayyidina Muawiya radiyallahu anhu ñu ñëpp ñu xaw ñun ñëpp kay ñu ñu ñu dem farak euh, del dem ci sayyidina Ali karramallahu wajhahu ñoom daanaka ñëpp koy dem lu tax parce que dañ ni he kon kat ndekete ñun ñoo juum maanaam ngir ne mbir mi ci ijtihaad yi la woon mais dafa am ñaari wàll maanaam nit ki bu defee effort d'interprétation soit day nekk ki nga xamante ne dafa juum wala boobu mu nekk ki nga xamante ne dafa jàpp dëgg gi lii nag dafa fekkoon ne moom ñoom ñoom dañoo juumoon loolu moom mooy li nga xamante ne moo moom moo xewoon ci jamono jooju moo tax xadis bi du moom mii rek moo ko nettali am na yeneeni sahaaba radiyallahu anhum ñoo xamante ne nettali nañ ko loolu moom moo tax bi mbir mi xewee euh, euh, euh, mu nekk alaama maanaam mandarga yi maanaam yeneen yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam yenente la ndax wax na dëgg bi nga xamante ne xamoon na ne Seydina Ammaar ndekete ni muy génne àdduna mooy dañ koy buum moom xamoon na ko kon loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne buy tegtale maanaam mu bokk ci lu ñu tuddee alaamatul nubuwa maanaam mandarga yi wane ni ci yent yàlla Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam moom ab yonent yàlla la euh, beneen mbir bi nga xamante ne euh, moom lañ ciy gise moom mooy ne euh, rey nit loolu du tax nit ki nekk yéeféer loolu tax al imam Ibnu Uyayna rahimahullah doon wax naan kuréel gi nga xam ne ñoom ñooy ñi beew ñi féttéerlu ñi ci biir jullit ñi maanaam mu ni yéem na ma baatu bi mu wax ni ci biir jullit ñi parce que loolu mooy te ne rey gi ñu rey sax sayyidna Ammar radiyallahu anhu loolu terewulee la nekk ay jullit mm. maanaam kon loolu lay maanaam ñu mu xamee ci ne kon ndekete ay jullit mën nañoo xeex euh, rayante fekk ne duñ ne waa ji ñii rayante ay yéeféer lañ ba tey waaye liñ mën a wax moom mooy ne li ñu li ñu def de jaaduwul maanaam mooy nañ yàlla et cetera bu dee nag ci xew-xew yu mel nii nga xam ne xew-xew fitna la loolu moom li muy tekki li koy li koy li muy indi rek maanaam mooy bu dee fitna la ndax fitna mooy waral yu mel noonu nga xam te ndax xam ngeen ni fitna su amee kenn du xàmmee dëgg ak lu dul dëgg ndax léppay jaxasoo léppay jaxasoo loolu waxoon nañ ko ci hadith na Abu Bakr bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne gisoon nañ ko ci euh, euh, ci sahih ci ci ci kitaabul iman bi mu naan iza taqal mu'minani bi sayfayhima fal qaatilu wal maqtulu fin naar bu ñaari jullit ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu la ñaari jullit bu ñu tasee a ay jaafi fekk mu ne dafa am ku doon ñëw ku doon dem di ne day ànd rek daan di jeg Seydina Ali ngir bokk ak moom ci xeex bi radiyallahu anhu mu ne ko a ah, foo jëm mu ne ko ansuru hadha rajul damay dimbali waaj ji maanaam muy na Ali radiyallahu anhu ci la ko ah te nga bañ a dem ndax man dégg naa yeneen ci bi ne sallallahu ñaari jullit bu ñu tasee ak seeni jaafi kii rayee ak ki ñu rey yëpp safar lañ jëm ñu ne ko haadal qaatil fa ma baalul maqtul kii mo ki ñu rey ki moom xam nañu lu tax mais ki ñu rey lan moo tax mu ne yéenim la ko yàlla fay ndax moom it yéenim moo nekkoon rey xam nga loolu hadith euh, boobu gisoon ñu problème maanaam ma wax jii ci ci wàll ji ne saxaaba yi radiyallahu anhum seen maanaam mbir mi daloon xewoon seen diggante loolu fitna la te maanaam Seydina Aboubacar radiyallahu anhu hadith boobu moom daf koo déggee noonu maanaam dégg-déggam la ci joxe waaye loolu taxut ñu jël mbooloo saxaaba yi radiyallahu anhum naan ay kii safara kii safara abadan loolu man da ne rawatina ne ci seen biir ñoo xam ne yeneen bi saa sam da leen garanti ne ay nitu àjjana lañ bokk rawatina ne ñoom benn jëf bu ñu jëf te ima xoolal bu dee danga nga jël Seydina Amir karramallahu wajhahu ci al mubashshiruna yi la bokk. bo d'ailleurs bokk na ci xulafaa ar-raashidun di ëpp la loolu maanaam ak yeneen ak yeneen i martaba yu ko borom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam seedeel yoo xamante ne xamal nañ ko bokk na ci waa ahlu badar bokk na ci ñi nga xam ne fekke nañ bay'atu ridwaan ñii ñëpp yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam garanti na leen ne dem àjjana te borom bi moo ko garanti lii yëpp kon ñoom bu dee moom la kon moom ay mbiram waxaale wuñ ko bu dee Seydina Muawiya radiyallahu anhu yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne kuréel gi nga xamante ne moom mooy ci jullit ñi ñoom ñooy ubbi Constantinople yëpp ñooñu kuréel googu ah ñooy dem xeexi ji jéeg ñooy njëkk jéeg gi eh, géej gi ñooy njëkk géej gi jéeg gi dex di xeexi ji kuréel googu noonu yàlla gërëm na leen te moom ci ci ñooñu la bokk ne ñoom ci àjjana nit àjjana moom moo jiite woon groupe boobu xeex boobu ak yeneen ak yeneen saxaaba la ànd nag yéen ci saa doon xeex ba pare bokk ci ñi doon bind alxuraan bu ko yéen ci bi doon tari haqiqatan ñooñu buñ demul àjjana nañ mais ñan ñooy dem àjjana maanaam dem àjjana dootul exister maanaam bu fekkente de ñi ñi nga xam ne bu yenn ci saa sax wax yu bi doon wàcc ñoom la ko doon dikkee ñu bind nga ni ñooñu kii da ku bon la day dem sawar haqiqatan loolu moom yaakaar naa ne ki gën a loolu ke maanaam il faut que nga beew dëgg dëgg dëgg dëgg ànd ceeg maanaam ñekk yar bu mat sëkk ngay doog a mën a yàlla nañu yàlla sax kon euh, ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yit am na maanaam mar maanaam yu Sayyidna Muawiya amee wala radiyallahu ta'ala anhu xam nga léegi nu ñu wax ni saxaaba yi ci nekkoon ñu ci bëri amoon na ay saxaaba de part et d'autre naam li ëpp ci saxaaba yi Sayyidna Ali lañ àndaloon radiyallahu anhu am na ñeneen ñoo xam te ne dañoo ah, faruñu woon seen dañoo toog ku mel ne Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ndax dañu lii fitna la te man du ma du ma ci participer ci daa euh, ñeneen ñoo xamante ne dañoo àndoon Seydina Muawiya radiyallahu anhu ku mel ne ñoom Abdul Amr ibn al-As radiyallahu anhu et cetera maanaam kon sax euh, noonu loolu moom moo amoon kenn ku ci nekk sa ijtihad nga def maanaam da jàpp ni kii li muy woote lii muy dëgg te lii dañ ko war a jàppale ngir l'islam bi mën a wéy ci anam yi nga xamante ne mooy anam yi jaadu loolu moom moo tax képp kenn ci ñoom eh, ijtihaad boobu nga def te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ne ñaari mujtahid bu ñu maanaam ñoom ñaar ñëpp ku ci def ijtihaad su fekkente ne kii dafa juum kii dafa juum kooku dana am benn fayu yàlla mm-hmm. ki nga xamante ne moom mooy ki jam dëgg gi dana am ñaari fayu yàlla mais kon kay lan moo jarati coow lu bari li lan moo jarati coow lu bari parce que kenn mënta wax ne ijtihaadu te kenn mënta wax de à cent pour cent maanaam ci yu mel nii ci lañuy ñuy xamee ne comme hadith bi ci la ñuy xamee ne nag léegi moo tax bokk na ci liñ ciy jàngee ne sayyidina Ali karramallahu wajhahu moo amul dëgg loolu tax waa ahlus sunna ñoom dañ jàpp ne sayyidina Ali ci biir mbir mi moom moo amul dëgg mm-hmm. sauf que euh, euh, ngir hadith bi daf koo ne geneen kuréel gi dañoo féeteerlu naam dëgg la parce que dañoo féeteerlu ci kaw kilifa yi jullit ñi mhm. voilà mais ñoom dañoo jàppoon ni dañuy défendre l'islam ànd ak loolu tax féeteerlu ci kaw kilifa loolu foofu la gravité bi nekk tamit maanaam bu fekkente ne jullit ñi dañoo am njiit njiit boobu noonu te ñu teg ko fi te mu wóolu wo maanaam mais jullit ñi mhm. jullit ñi <laughs> voilà ñu ñu teg ko. ne yow yaay suñu njiit yaa ñu doy na et cetera maanaam kook noonu dafa war a nekk dafa war a nekk koo xam ne dañ koy diggal fiig diglewul lu bon fiig diglewul loo xamante ne lu gërë lu yàlla gërëmul la lu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam gërëmul la loolu moom mooy ñoom loolu foofu la seenu njuumte ne foofu la seenu njuumte ne euh, waaye ànd ak loolu moo tax mu tuddee ko baax bi nga xam ne dañoo féttéerlu waaye euh, ñoom ci seen ijtihaad lu ñu firtirlu jaroon naa firtirlu mooy lan Seydina Usmaan lañu lañu boom radiyallahu anhu euh, te biñ ko boomee Seydina Muawiya radiyallahu moom moo nekkoon ki nga xamante ne moom mooy mbokkam moom te alquran daf ni fa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyihi sultaana képp koo xamante ne dañ koo rey ci boom tooñ ko kon nag kooku ki nga xam ne mooy kilifa wala boog ki xam ne moo méngoo ay mbiram mooy mbokkam mhm. kooku moo war a jóg rek daal di laaj deretam jox nañ kilifteef gi ci kaw moom mu jóg ne kilifteef loolu la ñu laaj te comme Seydina Ali yéen mi ngi fa woon bi ñu koy buum mhm. radiyallahu anhu bi ñu buum Seydina Usman Seydina Ali na nga fa mhm. radiyallahu anhu ak ñaari doomu bi Seydina Hasan ak Seydina Husayn radiyallahu anhu ak ñeneen te moom li mu gis mooy ñoom xëy na dañoo réagirul lu doy parce que suñu réagirul lu doy xëy na ñu boom Seydina Usman radiyallahu anhu parce que loolu yëpp il faut leen ñu intégrer ko ci mbir mi ba tax ñu gis lu tax ñu war a mën a def interprétation ba pare juum ci interprétation bi mm-hmm. parce que circonstance yi tamit moo moo moo yombalul mbir mi mm-hmm. ba pare bi mbir mi amee noonu euh, ñu ñëw gis ne génn maanaam boom nañ ko maanaam ñi ko boom mel na ne maanaam romb nañ leen génnaat amaan mel ni comme si ñoom gisuñu leen loolu déjà muy benn mbir beneen mbir bi ci def moom mooy bii mbir mi amee ba ñu génn def ba ñu ba ñu ba ñu kii ñu xam nañu ñan la xam nañu ñan la na Ali bi mu jëlee xilaafa gi Seydina Muawiya radiyallahu anhu ñëw ne léegi ñi boom Seydina Usman la ñu léegi nag la ñu bëgg nag léegi ñu jël leen ñoom ñu exécuté leen ñu teg ci seen kaw daan bi charia wax ku rey nit dañ lay rey hmm. Seydina Ali ne noonu nañ xaar ba mbir mi sedd déedéet bi moom li mu bëggoon mooy nañu xaar ba mbir mi sedd ñu doog leen a jël nag léegi ñoom ñëpp ba ñu ba ñu toog ba ba gën a dëgëralaat nguur gi ñu daan doog leen a jël kenn ku ci nekk ci ñoom dem fekk jël lan du ñu rëcc ñi xam nañ leen après ñu bu ko defee ñu exécuté leen ñee nag loolu lañ mënu woon a dégg ñoom mënuñu woon a dégg loolu parce que nañ xaar déedéet ba pare que maanaam ni circonstance yi demee moo tax. mu xawoon na nuru ne complicité sax da ciy ànd mm. maanaam loolu yëpp moo tax ko ndax ñoom ñoo ñoo ko nekkoon ñi ngi foon bi ñu koy boom ñoo ñi ngi foon ñoo doon aar kër gi mm-hmm. Seydina ñaari doom mi ak yeneen ñoo doon aar kër ñu ñëw fekk Seydina Usman mu nekk di jàng alxuraan mu boom ko rey ko génn dem seen yoon interpellé wuñ leen xam nga loolu mm-hmm. <laughs> dafay dafay day day lu mbir mi maanaam mais ànd ak loolu yëpp Seydina Muawiya maanaam ñoom ak ñi àndaloon dañoo juumoon ci ni ñu gisee mbir mi maanaam loolu la ak njuumte la mm-hmm. te njuumte googu lu am la mm-hmm. waa ahlu sunna moo tax waa ahlu sunna jàpp ne Seydina Muawiya maanaam ñoom ci xew-xew boobu maanaam dëgg dëgg nag ci diggante ñaar ñooñu Seydina Muawiya moom dafa am njuumte mm-hmm. waaye nag ak ñi ak ñi mu àndaloon saxaaba am na saxaaba yu àndaloon moom radiyallahu anhu mu ne la waaye nag Seydina Ali karamallahu wajhu moom moo dëgg ci àtte boobu euh, euh, foofu la euh, moo tax su fit loolu foofu la fitna grave ndax fitna su amee kenn du xàmmeeti ku am dëgg ak ku amul dëgg ñun ñi ngi fekke ne ñun ñu ngi gis xeex bi am Syrie fii mu toll képp ku la ci wax ne mbir mi nii la demee waxul dëgg ku la ko wax daa ñeme yàlla rek mbo gis nga affaire bi dafa lënt lënt lënt lënt ba nga xamante ne tel ñun fekke nañ ñaari nit dañuy toog jàkkaarloog yow di xuloo di xeex te ñoom ñaari ngi nii nga jàkkaarloog ñoom tiim leen bokk ak ñoom jamono waxuma la bokk ak ñoom jamono mais bokk ñoom ñoom jotaay te doo xam nu problème bi demee waxuma la ñi nga xam ne ñoom ay saxaaba lañ rajo non seulement non seulement dañ laa ëpp suuf leer mooy benn. ñaareel bi ci def mooy fekki xew-xew yépp fekki woo ñetteel bi ci def mooy xamuloo kenn ku ci nekk lu tax mu doxale à un moment donné na mu doxale c'est comme nga fekke ñii nga jàkkaarloo ñii nga xamante ne yéen a bokk ma maanaam noo yéen a bokk maanaam ñoom nga am problème mu maanaam lijjanti seen i biir mm. lan ngay xalaat ñi nga xam ne yow fekki woon seen jamono ba pare ñoom ñoo la gën a raw raw la ba pare raw sa mboolem sëriñ yi bu ñu leen boolee ñoo leen raw ci ñoom ku ne moo leen raw mboolem sëriñ yi nga yaakaar nag bu ñu leen boolee ñoom ñëpp kenn ci ñoom rek moo leen raw léegi lan nga ci ci problème mu ñu mel noonu ah <laughs> ngay xalaat ci problème mu ñu mel non loolu par contre yeneen ci bi moo ko salaasam raw gi saxaaba yi raw gaa yi radiyallahu loolu yeneen bi moo ko wax salaasam alquran moo ko seede kuntum xeet bi nit ñi nga xam ne ñoom la yàlla génn ci nit saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo gën ci nit ñi ginnaaw yeneen yi alayhi bi moo ko wax sallallahu alayhi wasallam kon loolu leer na voilà ñoom ñoo fekk wax yu bi am chance bu toll ni alquran di wax ñoom directement am chance bu toll ni ñu nekk ak yeneen bi sallallahu bi alquran di wàcc te dañ sax allah hmm. ni yeneen bi ne sallallahu alayhi ne jamono ji bu nekk borom bi dafa am ñu muy indi man nag yàlla dafa tànn jamono ji nga xamante ne nit ñi gën ci nit ñi ci jamono jooju la leen wàcce mu tànn mu tànn ma mu bokk ci jamono jooju nit ñi gën ci nit ñi du woon yéefir yi xanaa hmm. saxaaba yi doon dund ak moom ray radiyallahu anhum la ci wax hmm. léegi lan nga mën a taxawee nga ne nga am lenn rek luy xalaat ci ñoom la day am budul woon dara seen seen mbir da dafa sut saw hmm. maanaam non seulement en fait le simple fait que nga ci wax rek déjà ab danger bu rëy na hmm. waxuma la nga ciy wax lu ñaaw waxuma la nga ciy wax lu ñaaw waxuma la nga am koo ciy tuumal ak koo dal ak yu mel noonu dégg nga hmm. moo tax mu ne ñoom nag yad'uhum yad'uhum dañ leen dañ ko doon woo ilal moom da doon woo ilal jannati ci àjjana wa yad'unahu ñoom ñu koy woo ilal naar ci sawara maanaam wax ji tamit bokk na ci li gën a lënt borom ko xam rahmatullahi alayhi di ko comme euh, moom Ibn Battal masalan rahimahullah dafay wax ne euh, li muy tekk ñu bari dañ ko ci topp ci ni mu firé mbir mi mooy ne dañ ne ah comme que non du saxaaba yi la yent bi doon wax sax mais xawaari la doon wax sauf que xawaari Euh, bi bi bi Seydina Abdullah bi yenn Seydina Ali di yónni Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ngir mu waxtaan ak ñoom fekk la Seydina Ammar boobu luñ koo pare kon mën ta nekk mën ta nekk ne ñoom la doon waxal parce que en fait li tax lu ko yóbbee mbir mi mooy li doo doon wax léegi mm-hmm. ci saxaaba yi radiyallahu anhum loolu looloo ko yóbbee ci ne mu ne non man ne saxaaba yi ala kulli haal mm-hmm. kon nag ñenn rek la mën a doon ñu Seydina Ali amoon na problème mooy xawaari ji mm-hmm. mais xawaari ji nu euh, mu tudd euh, Ammaar radiyallahu jotuta wax ak ñoom maanaam demut ci ñoom waxtaanut ak ñoom ndax fekk nañu boom ko ba pare ñu benn beneen bi ci def bi mën a ne moom mooy li ñenn ñi wax ne amaat na ziyaada la ci ne maanaam ñi ñi doon toxal Sahih Bukhari ñoo juum xëy na toxale ko nii mais loolu tam damiwut noonu man loolu yanuwut maanaam ndax <laughs> loolu yanuwut maanaam <laughs> loolu loolu jotul maanaam li yelu maanaam mooy mhm. li yelu mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf ko ni ngir ne maanaam képp ku lay woo ci lu baax mi ngi lay woo jëmale la ci àjjana képp ku lay woo jëmale ci lu bon mi ngi lay woo jëmale ci sawara te fii nii maanaam donte ñoom ñëpp maanaam mbir mi nis bi la maanaam mooy tey buñ mooy ne euh, lu baax li moom mooy li Seydina Amar nekk radiyallahu anhu li nga xam ne moom mooy lu bon ni moom mooy li nga xam te moom la ñi ci des nekke waaye nag loolu ci seen gis-gis la maanaam ci mbir mi ni ñu gisee la waaye bu dul loolu itam maanaam loolu yàqul dara ci le fait ñu nekk ñoo xamante ne maanaam ay nit ay ay nitu àjjana lañ ay nit ñu sell lañ ay nitu yàlla yu kawe lañ loolu wàññiwu ci dara mais jëf mi jëf ji mooy jëf nga xamante ne nit ku ci saxoon nekk ci moom maanaam du dund ba dee te ci loolu rek nga nekk kooku loolu luy jëm mën a nit safara la waaye sauf que kii dafa am la maanaam mi ngi mel ni jullit bi ñu ne sàcc day tax a dem safara mais jullit bi mi ngi julli mi ngi woor mi ngi natt azaka mi ngi def leneen mi ngi def leneen sauf que sàcc na loolu rek rek rek sàcc boobu kese kese kese du annulé la yëpp ngir ñu yóbbu ko sawar maanaam lool lool maanaam boobu moo gën a yanu maanaam maanaam ñu ne benn jëf la boo xamante ne jëf jooju du du jëf juy jëmee nit àjjana hmm. voilà loolu maanaam et que mais terewul mu yàlla mu jël mu yeneen ngëneel yëpp mu daal koy amee radiyallahu anhu mais nag bi mu waxee lool na qaala mu ne mu ne yaqulu mu wax ne mu wax Ammaaru sayyidina Ammaar radiyallahu anhu ne a'udhu maa ngi muslu di laqatu billahi ci buur yàlla fitan di daw ngir daw fitna yi hmm. maanaam te euh, loolu yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam mi mi mi minal fitna euh, euh, az-zahirati wal batina hmm. dee leen muslu yàlla ci fitna yu feeñ yeeg yu mujj yu yu yi euh, lii tamit Seydina Ammar radiyallahu anhu maanaam ngi gis ne ànd ak ne lii xew na mais yeneen ci saa xam ne na kon maanaam moom ci boppam muslu na ci fitna ndax Seydina Ammar ci fitna naam ci xolam mucc na ci fitna waaye ci biir fitna bi mi ngi ci woon waaye mucc na ci fitna bi ci xolam loola tax. wax jooju ju wax am solo la bi nga xamante ne moom la salaf yi daan wax naan na amoon na waaye maftuun moo amutoon hunaaka fitna walaysa hunaaka maftuun maanaam fitna moom amoon na waaye ku ñu fitnaal ci seen biir ñoom amutoon xam nga léeg-léeg coow am nit ñi yaakaar na ñii di coow ñii di coow dañuy rayante tey nangam nangam bañante nañ léegi alors que non dëgg gi rek lañ bëgg mu feeñ bis bu dëgg gi feeñee après ay xarit ñooy ñoom ñaar ñoom ñooy xarit yi gën a mag hmm. mais liñ bëgg rek coow li muy li muy tàng tàng tàng mu mel ni xuloo en fait dëgg gi rek lañ bëgg mu feeñ mm-hmm. bis bu dëgg gi feeñee kenn ku ci nekk da ci rangé wu mu jeex ñu daal àndaat dem seen mm-hmm. voilà moo tax waaye fitna c'est fitna moo mel noonu li tax muy musul ci fitna nag li tax muy musul ci fitna nag mooy li ñu wax léegi mooy fitna moo mel noonu fitna su xasee ba maanaam ngir nit ki mën a xàmmee dëgg ak ak lu dul dëgg day jafe mm-hmm. ndax ndax kii day am dëgg bu bëri mu rax tuuti tuuti loo xamante ne nag kee quand moo am dëgg foofu ba pare kii dëgg gi mu yor mu raxaale ci loo xamante ne dana am tuuti loo xam ne kee ci am dëgg après mbir yi jaxasoo affaire yi nag lëbëjoo kenn du xam kan moo yor dëgg ci lan fitna yi problème yi ñuy dégg ci télé bi tout le temps mm-hmm. mbir yi noonu lay def ay mbir la yoo xamante ne yow pour nga xam ku am dëgg day jafe mm. ndax kenn ku ci nekk kii day def lii kii def lee kii wax lii kii wax lee léeg-léeg ki nga xam ne moo amul dëgg 100 pour day jékki def infraction boo xamante ne yow sax sa bopp da am problème mu xam ne ndax est-ce man est-ce mm. ki nga xamante ne amutoon dëgg léeg-léeg mu def benn affaire boo xamante ne day tax nga naan ah est-ce que waa ji ndekete amul dëgg finalement et moo mooy su coowu jubee comme wolof yi dañ koy bu coow jubee jugee dëgg réer bu mhm. coow baree rek nii mhm. rek dëgg réer mhm. voilà moo tax dañ koy wax tamit ne riiru amul ñàkk a waxtaan am fitna bu amee dëgg day riir maanaam dootuñu ko gaaw a gis léppay la moo tax yàlla nañu yàlla musal ci fitna hadith bi euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko andi waat hadith numéro deux mille huit cent douze imam euh, Muslim rahimahullahu taala indi ko hadith numéro euh, deux mille neuf cent quinze <coughs> imam Ahmad ibn Hanbal indi ko hadith numéro onze mille onze ak onze mille cent soixante six ak onze mille deux cent vingt un ak onze mille huit cent soixante un ak deux mille six cent neuf kon hadith bi imam al-Bukhari ak imam Muslim rek ñoom ñoo ko solo ci ashaabu kutubu al-jamii' mu ne baabul isti'aanati bin-najjaar was-sunnaa'i fii a'waadil minbari wal masjid mu ne baabu buntu al-isti'aanati sàkkoo dimbal bin-najjaar ci ab najjaar najjaar muy menuisier mm-hmm. ah mm-hmm. waaw euh, ñu ngi koy wax ci wolof ah ah waaw lawbe ah, waaw mooy lawbe ah, ok loolu la lawbe <laughs> ah <laughs> na yàlla yàlla sàmm dégg nga ma <laughs> dégg nga dégg nga dimbali ko lawbe bi dégg nga wax naay ak tabaxkat yi mooy maçon yi ah Euh, ak képp koo xam te dafa yem métier rek mën nañu ko tuddee sani'a mm-hmm. mooy kuy defar artisan voilà artisan voilà dégg nga fii awaadil minbar ci euh, ba banti bari yi wal masjid ak jàkka ji mm-hmm. maanaam mooy dimbali ko koo xamante ne day tax ñu mën a tabax jàkka ji maanaam xam nga fële waxoon nan moo awana mm-hmm. maanaam euh, nit ñi di jàppalante ci ak taawun nit ñi di jàppalante ci ci buñ koy tabax fii nag moom mooy ne buñ ko tabaxee ba pare léegi nag nga woo kenn ci artisan yi wala mu mel noonu mu mu am lu mu a defaral ci biir jàkk ji mu defal la tuile yi kii defal fenêtre yi kii nga wax ku mu defar minbar bi kii nekk et cetera maanaam loolu noonu ci moom lay wax maanaam ni ñu loolu yëpp day dugg ba tey ci buntu ta tabax tabax jàkk ak defar jàkk ji ba tey day daal di dugg ci loolu comme ñu ko gisee woon ci hadith bi weesu mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Qutaybah mooy ibnu Sa'iid ibnu mm, Ta'i ibnu Jamil ibnu Tarif ibn Abdullah Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani euh, mi ngi gane adduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna deux cent quarantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk imam bu mag wër euh, rahimahullahu ta'ala imam al-Bukhari na ci moom trois cent huit mm-hmm. imam Muslim solo ci moom six cent soixante huit hadith Euh, Abu Dawud at-Tirmidhi ak an-Nasa'i ñoom ñëpp solo nañ ci moom te kenn doxul seen diggante imam Ibn Maaja moo solo ci moom moo solo ci moom te am ku dox seen diggante mm-hmm. dégg nga euh, mu ne an mu ne qaala haddathana Euh, Abdul Aziz te moom mooy Abdul Aziz ibn Abi Hazim mhm. maanaam euh, euh, moom Abdul Aziz ibn Abi Hazim te Abu Hazim moom mooy Salama ibn Dinar mhm. moom Abu Tammaam lañ koy tuddee al-Makhzumi al-Madani waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mi ngi génn àdduna 184 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nekk siqa ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an abi hazim te moom mooy salama ibn dinar al a'raj rahimahullahu taala mooy dàqantalam mooy abu hazim mooy maanaam al a'raj la la qablum la abu hazim mooy dàqantal maanaam mooy kunya bi surnom bi dégg nga mi ngi génn adduna moom cent trente-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk tamit imam boo xamante ne waa ci waa madinatul munawwara la ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam nekkoon fa qaadi bokk tamit ci ñi nga xam ne ñooy jaamukatu yàlla yu mag yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu gën a adduna mu nekk nit ko xam te ne dañ koo xamee ne nit yàlla la nit ku sell la rahimahullahu taala moo tax al imam ibnu Xuzayma rahimahullah ne thiqa lam yakun fi zamanihi mislu ku wóor a ngi ba pare nekk nag koo xamante ne ci jamonoom amul woon ku mel ni moom rahimahullahu taala mu ne am Sahl te moom mooy Sahl Abdullah Sahl ibn as-Sa'idi di sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa xantaam nekkoon Abul Abbas ko Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma naka noonu ah, dañ koy wax tamit Abu Yahya ci ah, dakkantalam mi ngi gane adduna juróomi at laata gaddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna quatre-vingt-huitième année eh, ginnaaw gaddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam musnadam nekk cent trente-huit hadith mm-hmm. yoo xamante ne ci ay haditham imam al-Bukhari rahimahullahu taala in ci trente-neuf hadith mm-hmm. maanaam kon loolu moom mooy bomi sela euh, sayyidina euh, Sahl ibn Abdullah euh, Sahl ibn Sa'd as-Sa'di radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na baasa yobal na rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam ila imra'atin ci ab jigéen ne ko muri digalul xulaama kii sa eh, eh, sa gone googu di an-najjaara di lawbe bi yaamal bu ko defee mu jëfal ma lii ñeel ma awaadan ay bant yoo xam ne ajlisu danaa toog alayhin na seen kaw mm. maanaam moom mooy ngir mën a defar minbar bi xam ngeen ni hadith bu mel ni ko mm-hmm. maanaam te li nga xamante ne moom moo ko wax mooy ndaw si ci boppam moom moo ko ñëw proposé ko ko man de am naa gone koo xamante ne mm-hmm. gone gi moom dafa man maanaam law ga la menuisier la day tabax day day day defar ah mm-hmm. day yett bu maanaam eh, Euh, garab yi ci àll ba rek lay dem dagg ji rek indi rek defar ko moom bu ko defar la moom defar bu rafet la koy defar mu ne ko kon nag baax na ba mu ko waxee loola léegi mu am ci moo tax ci reeneen riwaaye ne comme fii ne yenen bi sallallahu alayhi wasallam mu ko digal bu boobaa ni ñu leen di boolee mooy ndaw si daf ko ko proposé mu ne ko wax baax na après nag bi mu ko ko waxee mu gis ne defu defu ko maanaam amul gul ba tey maanaam mu daal di waat ne nag léegi nag digal wax ko ne ko la ma la lan ko waxoon ah, lañ waxoon waaw wax ko ko voilà maanaam eh, yéene bi na yegg waaw masalan voilà <laughs> dégg mu ne kon nag mu eh, waaw moo tax mu wax ko lool lool kon bokk na ci liñ ci xamee mooy bu la dara yow nga ko koy fàttali loolu dara aayu ci ndax moo ko diggee maanaam yow laajoo ko dégg nga beneen bi eh, comme niñ koy waxee digge bora wala wax nañ dëgg ci des tamit moom mooy ne mu def naa liggéeyloo kook bor gor mënees na koo liggéeyloo mm-hmm. maanaam utiliser gor ngir liggéey loo ko moo xam dañ koy fay moo xam fayu ko mm-hmm. voilà maanaam loolu man naa nekk euh, <clears throat> beneen bi ci des moom mooy euh, bant yi maanaam ne mimbar yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci bant la moo tax ba léegi da gis loolu sunna la mm-hmm. nit ñi maanaam da jàkk ji nu mu mënti mel mimbar bi moom bant lañ koy def rek maanaam dé ndékk lay doon loolu sunna la euh, na la te dayer bu ñu garder te te lu yéeme la maanaam lool fait que sunna boobu ñu garder ko dégg nga deneen euh, bi nga xamante ne te loola ba mu ko waxee ndax tàndarma daat tàndarma fa nekkoon moo tax tàndarma googu dafa yuuxu yuuxu onk onk yoo xamante ne nit ñi dañ ko doon dégg ak seeni nopp waaw moom mooy mooy mooy gisom ya xem na waaw dégg nga daat tàndarma googu nga xam ne da doon yuuxu da doon da onk ngir maanaam yenente bi sallallahu teg ko loxoom ne ko euh, boo bëggee ngir ngir parce que jour bi mu ko wàccee ñu teg fa bant bi mu yeneen bi sax ñu toxal rek dafa dafa yu nit ñi déggu waaw te loolu bokk na ci kéemtaani yeneen bi sallallahu alayhi wa ba nga xamante ne euh, ñi nga xamante ne amuñu bakkan ci ni koy tuddee ci ci ci ci dañoo xam gëddëm mm-hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi nga xam ne loolu dañoo xam gëddëm ba dañ koy màggal maanaam ba nga xamante ne bëgguñu tàqali ko ak moom su fekkente ne ñooñu ñoo bëggul a tàqalikoo ak moom mais lan ngay xalaat ci jullit ñi comme li si laaj maanaam daal ne innal jamaadaat kaadu minhu bu fekkente ne ñi nga xam ne amuñu bakkan ñooñu ñoo ci doon ñoo doon xaaj xaw tu ñoom ñëpp ñoo dund ci kaw suuf si ah nga xam ne même mbaam mi lekkatul mbaam bi mu amoon lekkatul noonu la bi yéen bi génnee àdduna. saa saa noonu la toogee lekkul ba ni mu génnee at kéwal gi moom dafa def dugg ci teen bi maanaam ñooñu et cetera maanaam xoolal fii nii nga xamante ne ñu ngi tàqali ko ak la ak ak dàtt bi dàtt tàndarma bi rek dàtt tàndarma bi juuxu ba nit ñi di ko dégg loolu loolu bu fekkee ñooñu ñooy ñooy réagir noonu lan ngay xalaat ci jullit ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom gëm ko takkoo woon ak moom ñooñu nan la affaire bi di mette ci ñoom moo tax laaj bi laaju laaj cax caxu ban nattu moo gën a rëy ak ñoo gën a rëy li nattu tontu bi mooy yeneen mooy saxaaba yent bi sallallahu ñoo gën a màgg nattu ñëpp ñoo leen gën a rëy la lu tax ndax ñoom ñoo nekkoon ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di dund ak moom nekkoon ak moom jékki-jékki rek mu làq loolu moom moo gënoon a métti moo la nattu boobu dafa rëy rëy rëy d'ailleurs moo tax ñoom ñëpp da ngay gis euh, euh, euh, si moo tax ki nga ne mooy dafa mujj lu lu mënatu la wax maanaam làmmiñ bi daa damm ci saa bi mu yëgee ne yeneen bi génn àdduna sallallahu alayhi wasallam làmmiñ bi dafa dafa damm ci saa si mënatu la wax mu toog jaaxle ni Seydina Ali moom man mënatu woon sax fi mu toog. daa paralysé ci saa si ak saaba yu yooyu lañ amoon am na ñoo xamante ne noonu la ñu nekk noonu jour maanaam noonu la la la la ñu mujjee nekk ñoo xamante maanaam daanaka seen adduna mën duñ ci def dara ci période maanaam ci moment boobu xaal xaalu bu metti bu nekk dal na leen ñen ñi xaaju daanu ci façon bu nekk lu nekk fekk na leen mais voilà c'est que te ñii ñoo gënoon a gëm ñëpp ñii ñoo gënoon a dëgër en fait ñoo gënoon a dëgër ñi ñi gënoon a dëgër ñëpp ñoo am problème yi lan ngay xalaat ci yeneen saxaaba yi gënul woon dëgër radiyallahu anhu lan ngay xalaat ci ñoom waaye kan Seydina Abubakar radiyallahu anhu moom rek moom moom moo dëgëroon moo amoon moom la yàlla def ci moom secret boo xamante ne mooy tax xattaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu làkkoo natt boobu li muy réy réy réy mu taxaw dëgër këcc moom rek amoon dëgër googu moom rek am dëgër googu moom rek am dëgër gu toll ne natt bu toll noonu yàlla nattoo ko te moom mu gënoon a nekk xarita ah. mais mu dëgër maanaam mu géré ko parce que natt selon ni muy réyee am na ñu mën a muñ mais am na natt benn intensité bu muy am rek ak benn degré bu mu yegg rek waa day day day day day day day day craquer ah <laughs> voilà mais Sayyidna Abu Bakr radiyallahu anhu nu natt bi toll du craquer voilà moom moom amul niveau boo xam ne bu affaire bi yeggoon foofu day craquer moom amul loolu. radiyallahu anhu nga moo tax yeneen bi saa sax dafa proposé ne ko soo bëggee man mën naa la yóbbu maanaam euh, mën naa laa jëlaat soo bëggee tamit nga bàyyi jooy ma bàyyi la boole la ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy garab yi nekk àjjana mu ne ko tànn naa bokk ci ñoom mu ne ko kon baax mu daal di noppi waaw dégg nga bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nu indiwaat na ko xadis numéro 917 xadis numéro 2094 ak xadis numéro 2569 imam an-Nasa'i na ko xadis numéro 739 imam Ahmad ibn Hanbal na ko xadis numéro 22871 kon imam al-Bukhari ak imam an-Nasa'i rek ñoom ñoo ko indi ci waa saabu kutubu sitta imam imam Muslim Abu Dawud at-Tirmidhi ak Ibn Maaja ñoom indi wuñu ko ci seen téere yi rahimallahu al-jamii' mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathanaa Xallaad mooy Xallaad ibn Yahyaa ibn Safwaan as-Sulami mooy Abu Muhammad al-Kuufi rahimahullahu ta'aala nekkoon bokkoon ci nga xam ne dañoo dëkkoon Makkatal Mukarrama ala zaadahallaahu sharafan wa takriiman mu daal di eh, mu génn a 213 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa imam al-Bukhari solo na ci moom ñaar fukki hadith ak ñaar imam Abu Dawud ak benn hadith te kenn doxul seen diggante ñoom ñaar ñii rek ñoo solo ci moom te kenn doxul seen diggante hmm. keneen ki nga xam ne moom moo solo ci moom ci waa ashaabu kutubu sitta moom mooy imam at-Tirmidhi Abu Isa rahimahullahu ta'ala bi nga xam ne moom dafa solo hadith benn hadith la solo ci moom te mi ngi ko jëlee ci imam al-Bukhari yi ne haddathana Muhammad ibn Isma'il qala haddathana Khallad ibn Yahya maanaam noonu la ko solo rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Abdul Wahid ibn Ayman te moom mooy Abul Qasim Abdul Wahid ibn Ayman al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala bokk ci taabi'i taabi'i yi nga xam ne ñoom ay siqa lañu maanaam ku dëwër la al-Hafiz ibn Hajar nag rahimahullahu ta'ala moom daf ne rek la ba'sa bihi moom moom moom hadiisam imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud ñoom ñoo ko solo rahmatullahi alayhim an abiihi mu ne jëlee na baayam te moom mooy Ayman euh, al-Habashi al-Makki rahimahullahu ta'ala moom siqa la euh, hadisam ñu ngi ci kutubu sitta moom Abu Zur'a ar-Razi moom nee na siqa la euh, moom hadisam bokk imam al-Bukhari rek moom moo ko solo rahimahullahu ta'ala maanaam moom loolu la wuuteeg maanaam doom doom imam al-Bukhari moom Abu Dawud ak ak ah voilà solo baayam maa mooy baay bi moom euh, xadiisam euh, imaam al-Bukhari rek moo ko solo rahimahullahu ta'ala an Jaabir te moom mooy euh, al-Ansaari ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne mi ngi gane àdduna fukki at ak ñett laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna soixante-dix-huitième année wax nañ ne soixante-huit la ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na yeneen wax yoo xamante ne nañ ko Seydina Jaabir am na Abdullah al-Ansaari radiyallahu anhu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy muksiruuna yi solo na mille cinq cent quarante hadith muttafaqun alayhi nekk cinquante-huit imam al-Bukhari wéetoo ci vingt-six hadith imam al-Muslim imam Muslim wéetoo ci cent vingt-six hadith ci hadith sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma mu ne am na neen ndekat li am mooy li am ne mooy imra'atan am na jigéen joo xam ne qaalat dafa wax ne ya Rasulullah e eh, yow ndawal yàlla ne sallallahu alayhi wa sallam ala xanaa du ajaalu ma def laka ñeel la maanaam ala bii du du du xarfu tanbih du du xaraf maanaam du alaa bi wax bi naan waawee yëgooma yëgal la déedéet alaa bi moom mooy xanaa du maanaam xanaa jarutoon mm-hmm. maanaam ajaalu ma def laka ñeel la sey an dara taqudu boo xam ne da ngay da ngay jekki fii alayhi ci kawam maanaam loo xam te ngir nga mën cee toog la maanaam lu deme nekke euh, maanaam mooy mimbar bi rek mu ne ko fa inna li wér boor mooy lii ñeel na ma xulaaman ak euh, gone goo xam ne najjaar la maanaam ab law be la maanaam menuisier la mu ne ko in shi'ta bu la soobee daal maanaam bu la soobee na nga ko def maanaam ah, fa amilat mu daal di defar al mimbar mimbar ba maanaam kon nga gis ne ñaari xadis yi wala ñaari xeeti xadis yi maanaam mooy xadis Seydina Jaabir bi radiyallahu ta'ala anhu ni mu waxe ak xadis Seydina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu ni mu waxe loolu yëpp benn bu ci nekk maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon léegi maanaam dafa am loo xamante ne moom lay wax te loolu ah, eh, te maanaam ngir wane ne noonu la mbir mi demee woon imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom rek rek moo solo waat xadis bi ci ashaabu kutubu sitta bi mooy bu njëkk bi nga xamante ne moom la ko indi te mooy xadis sayyidina Jaabir radiyallahu anhu mi ngi koy indi xadis dina ko indi waat xadis numéro deux mille quatre-vingt-quinze ak xadis numéro trois mille cinq cent quatre-vingt-quatre mu ne baabu man bana masjidan baabu buntu man bana ki leeral mbir ki nga xam ne moom moo tabax masjidan jàkka maanaam fii dafay leeral gënal gi nga xamante ne moom muy gënal gu mag gi nga xam ne moom moo nekk ci képp koo xamante ne dafa tabax jàkka ak màggaayu maanaam boobu la eh, mbir moo wax ne eh, loolu eh, di leeral ci biir inshaa allahu taala hadith sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne moom moom nga xam ne hadith la boo xamante ne sahaaba yu bari lu tolloog vingt-trois xaj sahaaba radiyallahu ta'ala anhum solo nañ ko mu bokk ci xadis yi nga xamante ne mutawaatir lañ loolu moom moo tax xadis mutawaatir mooy xadis boo xamante ne mbooloo mu bari jële ko ci mbooloo mu bari ñu jële ko ci mbooloo mu bari mbooloo moomu jële ko ci sahaaba yu bari radiyallahu anhum ñoom ñëpp ñu jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadis bii nga xam ne moom la ñuy dugg xadis boobu exemple la ci mooy man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baytan fil janna maanaam loolu nag ñëw na ci ay xeeti riwayat yu bari yoo xam ne inshaa allahu taala daañ ko gis léegi mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathanaa yahya ibnu Sulaymaan mu Yahya ibnu Sulaymaan ibnu Yahya ibnu Sa'iid ibnu Muslim ibnu Ubayr ibnu Muslim al-Ju'fi rahimahullahu taala moom Ah, di mbokki waa imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala ci askan ndax al-Ju'fi ah, la muy Abu Sa'id al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala ah, nekk tamit dëkkoon boo waa Kufa dëkkoon na waa Kufa nekk tamit dem dëkk ji waa Misra nekk jàngkatu alquran bu mag rahimahullahu ta'ala nekk koo xamante ne ci siqaat yi la bokk donte léeg-léeg am na ñoo xamante ne nee nañu Euh, du siqa maanaam maanaam comme imam an-Nasa'i rahimahullah dina laysa bi shay moom du dara waaye daal imam Abu Hatim at-Razi nee na moom shaykh sëriñ la de ah euh, ni nga xamante ne imam az-Zahabi na Suwaylih maanaam euh, léeg-léeg maanaam daal ku ku la daal maanaam baax na daal dégg maanaam waaye nag nga gis imam al Uqayli euh, euh, euh, rahimahullahu taala ne moom jàpp na ni siqa la waaye nag am na ay xadis yoo xamante ne xëy na dese nañoo deme noona loolu rek la moo tax imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala daal ne saduq ah waaw moom ku dëggu waaye nag day di juum dégg day di juum mais nag ku dëggu moo tax yu mel noonu imam al-Bukhari rahimahullah daiman seen ay hadith su leen di solo da leen di solo fekk ne euh, solo na euh, ñu ni maanaam day segg seen hadith hmm. du solo seen hadith yëpp day segg seen ay hadith moo tax comme masalan fii kii nii mooy Yahya ibn Sulayman bi rahimahullahu ta'ala al-Jufi julfi Abu Sa'id al-Kufi al-Misri bi rahimahullahu ta'ala Euh, dafa nekk ko xamante ne imam al-Bukhari yi quarante hadith la solo ci moom te imam al-Bukhari rek moo solo ci moom te mbooleem hadith yi mu solo ci moom mi ngi koy solo ci Abdullah ibn Wahb rahimahullah maanaam ngir ne moom bu solowee ci ni mu meloon ak Abdullah ibn Wahb moo du ci juum ndax dafa takkoo woon ak moom moo tax hadith yi mu solo ci Abdullah ibn Wahb moom la tànn indil ko indi ko ci jële ko ci moom loolu moo tax loolu lu mat a bàyyi xel la ci itam Eh, doxalinu imam al-Bukhari rahimahullah léeg-léeg bu ñuy wax naan kii saduq la yuxti saduq ku dëgg la mais léeg-léeg di faral di juum ci yenn yi mais dafa am ñoo xam ne boo takkoog ñoom doo juum parce que mi ngi mel ni tey fi mu toll nit ki man nay juum ci loo ci lépp ba mu am na ci mbir yoo xam ne mënu ci juum masalan tey koo xamante ne day day day dem tout le temps moom day jël Paris Lyon Paris Lyon eh, di jël billet bi chaque chaque chaque week mu jënd billet par ba pare billet bi du soppeekuwul ci at bi moom fi mu toll mën naa jum yu bëri mais soo ko laajoon billet par réunion moom yaakaaruma mu jum ndax yàq gi bi mu yàq def week-end wone mu dem Paris week-end mu dem Paris dellu ci waat Lyon te train bi muy jël benn te bi la moom lay jël tout le temps ko bu ñu demee un an deux ans trois ans après te prix yi flambé wul nga laaj wala changé wul nga laaj ko danaan la Paris Lyon billet bi nangam la waaw kooku moom mu nekk ko ak na lañ tuuti hmm. ci loolu waaw donte tey boo ko laajoon yeneen trajet mën na ci juum hmm. maanaam ñu mel noonu lool day am moo tax imam Al-Bukhârî rahimahullah daal imam ñooñu da leen di tànn day ber li nga xamante ne moom mooy day segg ana yan lay soloo ci ñoom hmm. moo tax euh, Euh, mu nekk kon moom euh, rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna deux cent trente-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathanii nettali na ma maanaam ngir ne moom dafa àndoon ak seen Abd Abdullah ibn Wahb te ndax dafa yàggoon ak moom moo tax da ngay gis souvent naa haddathanii Abdullah ibn Wahb haddathanii ibn Wahb ci Sahih Bukhari boo ko toppee da ngay gis lu bëree bëri mu naan haddathanii ibn Wahb haddathana léeg-léeg mu ne haddathana waaye lu bëri danaan haddathanii comme fii nii mu ne Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri rahimahullahu ta'ala muy Abu Muhammad al-Misri borom xam-xam fiqh bu mag boobu bokk ci fuqaha Maliki yu mag yi rahimahullahu nekk koo xam te ne tamit dafa ràññee ko woon ci xeetu jaamu yàlla yu rahimahullahu nekk ku dëddu àdduna nekk koo dafa bari lu mu solo ay hadith Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi nekk nga xamante ne dafa takkoo woon ak imam Malik ñaar fukki at la nekkee nag imam Malik rahimahullahu ta'ala takkoo moom jànge ci moom jëli euh, jeexal dundam yëpp ci xam-xam mi ngi gane adduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent quatre-vingt-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi fekk mi ngi am soixante-douze ans euh, rahimahullahu ta'ala euh, nekk kon koo xamante ne am na ñeenti maanaam euh, euh, ñeenti téeméer ci ay sëriñ yu mu jàngee waaw waaye nag ñeneen ñeenti yooyu euh, mais ñàkkul maanaam terewut mu nekk koo xamante ne maanaam ni mu jiital mu jiital imam Malik rahimahullahu taala te loolu ànd ak jàng na ci ñeenti téeméeri xadis ci ñeenti téeméeri sëriñ mu ne qaala nee na axbarani amran Euh, te moom mooy Abu Umayya al-Ansari al-Misri rahimahullahu ta'ala mooy Amr ibn al-Harith ibn Yaqub al-Ansari rahimahullahu ta'ala moom waa Misra la maam hadith bi ngi ne waa Misra ñoom ñoo ko solo maanaam moom waa Misra la mi ngi génn àdduna 92e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi génn adduna 148e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiis ñu ngi ci kutubu sitta mu ne anna Bukayr nee na Bukayr te moom mooy Bukayr ibn Abdullah ibn al-Ashajj al-Qurashi rahimahullahu ta'ala mooy Abu Abdullah dañu koy tamit Abu euh, abu abu abu abu Yusuf al-Madani al-Misri rahimahullahu ta'ala moom waa Madina la ginnaaw gi dëkk ji woon Misra la dëkkoon mujj gi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn adduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, nekkoon koo xamante ne comme imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala nee na kaana min sulahaa'in naas bokk na ci nit ñi gënoon a sell ci nit ñi rahimahullahu ta'ala bokk ci taabi'i taabi'i comme imam ah, Ibn Hibbaan jëmmi wax ji imam ah, imam al-Bukhari wax la wax rahimahullah imam Maalik nee na kaana min al-ulamaa bokkoon na ci borom xam-xam yi de rahimahullahu taala dégg nga euh, moo tax ci siqaat yi bokk euh, dégg nga moo tax maanum na Isa maanaam maanum na Isa taalibe ah euh, imam Maalik bokk na ci Muwatta yi maanaam yu muy maanum na Isa wax nañ ne la imam Muslim rahimahullah si solo mu xadis ci Muwatta léeg-léeg day dëkk day tànn maanum na Isa bi rahimahullahu ta'ala hatta imam al-Bukhari léeg-léeg mu tànn ay hadith imam Malik yoo xam ne ci maalum na Isa mii lay jaare rahimahullahu ta'ala moom nee na maa yanbaghi li ahadin an yufaddila aw yufawwiqa Bukayr ibn al-Ashaj an yufawwiqa Bukayr ibn al-Ashaj fi al-hadith maanaam yëlloowul ci kenn muy muy muy ñu am ñu koy gënale am yu faddala ñu koy gënal aw yu fawwaqa wala boog ñu koy féetale kaw ci kaw Bukayr ibn al-Ashaj bi ci ci wàllu hadith dégg nga Euh, dégg nga hmm. euh, moo tax euh, imam ibn Tabari rahimahullah nee na iza ra'ayta Bukayr Bukayr ibn Abdullah rawa an rajulin fala tas'al anhu fa huwa thiqatu alladhi la shakka fihi boo gisee Bukayr ibn al-Ashaj bii eh, Bukayr ibn al-Ashaj bii ni solo ci kenn ci benn waay hadith hmm. bu laaj mbiram kooku ku wér a wér la koo xam ne ne sikki sàkk nekkul ci ay mbiram dégg nga moo tax moom tamit euh, euh, dégg nga mu ne haddathahu moo ko nettali nee na anna Aasim ibn Umar ibn Qataada te moom mooy Aasim ibn Umar ibn Qataada ibn Nu'maan al-Awsi al-Ansaari rahimahullahu ta'aala dàqantalam nekkoon Abu Umar mi génn àdduna 119 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam nekkoon tamit waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam nekkoon tamit koo xamante ne ku ràññeeku woon la ci xam-xam yi nga xam ne ñoom ñooy aju ci wàllu siira ak xare yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon ku ci yaatu xam-xam dégg nga euh, euh, moom moom mu ne moom moom it mu ne mu ne xaddasoo moo ko nettali annahu naka moom sami'a al-Xawlaani te moom mooy Ubaydullah moom mooy moom mi Ubaydullah ibn al-Aswad rahimahullahu ta'ala al-Khawlani al-Madani rahimahullahu ta'ala bokk tamit ci siqaat yi moom sayyidina sayyidatu Maymuna radiyallahu ta'ala anha di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam moom kiiwam la e, doomu jiitlam la voilà dégg nga Euh, radiyallahu ta'ala anha dégg nga moom moo tax euh, kon moom euh, mooy Ubaydullah ibnul nga xamante ne ci ñi daan ànd ak wala moom waaw radiyallahu anha maanaam mooy daf koo da ko da ko yoroon moom Sayyidatu Maymuna radiyallahu moo ko yoroon moo ko yar voilà maanaam da ko dégg nga bët maanaam mu nekk ci kër gi ci kër Sayyidatu Maymuna la nekkoon radiyallahu anha comme ñoom Hasan al-Basri ni ñu nekkoon ak ñoom Sayyidatu Ummu Salama radiyallahu anha et cetera voilà nga euh, euh, euh, te ki nga xamante ne dégg nga moom kon waa Madina la moom waa waa Yemen lañ ci cosaan hmm. ñoom ay waa Yemen lañ ci cosaan nekkoon maanaam ku màgg ci taabi'i yi ci siqaatu taabi'i yi la bokk rahimahullahu ta'ala moom moo ko xabaare annahu naka moom sami'a dégg na Usmaan ibn ak nga gis maanaam waa Misra ginnaaw gi waa Madina mm-hmm. ñoom ñu solo maanaam Seydina Usmaan waa Madina la mm-hmm. radiyallahu ta'ala anhu Seydina Usmaan ibn Affan mooy ñetteelu xalifa Yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu koy wax amirul mu'minin mm-hmm. ñaari leeri muy leeri adduna ak leeri àllaxira waaye tamit dañ koy wax borom ñaari leeri ngir denc gi mu denc ñaari doom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom la mayoon doomam mooy roqe sayyidatu Ruqayya radiyallahu anha mu génn àdduna mu may ko sayyidatu Ummu Kalsum radiyallahu anha mu génn àdduna fekk deseetul benn doom bu jigéen mhm. mu ne ko su ma doon am ay téeméeri doom itam kenn ku ci nekk ma la koy may muy génn àdduna danaa la ko may mu jeex mhm. waaye nag comme ñi ñaar ñi ñi mu amoon ñëpp jeex ne waaw mooy naa Usman radiyallahu ta'ala anhu moo tax moom mooy ki nga xamante ne ah, moo tax Seydina Usman radiyallahu anhu moom moo taxoon euh, maanaam moo tax li taxoon fekkiwul xare Badar mooy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne ko toogal ma ci ndax Sayyidatu Ruqayya radiyallahu anha muy soxnaam moom moo amoon moo feebaroon mu ne ko léegi toogal nga toppatoo ndax feebar bi dafa sori woon mu ne ko toogal nga toppatoo ko bu ko defee ñun ñu dem ñu dem maanaam ñu demaale la maanaam moo tax Seydina Usman radiyallahu anhu fekkiwul di Badar ci jëmmam waaye actes yi ñu fekke Badar la yoon ndax Yonent bi sallallahu alayhi moo ko demandeel te ku Yonent bi demandeel de xaqiqatan kooku moom bu dëgg-dëgg dem nga dégg nga moo moo moo tax ñu fekke na moo tax ñu koy bool ñaan ci ñu fekke Badar la fekk fekkiwu ko ci jëmmam maanaam noonu la ko fekkee bi ñu dellu see Badar ci fekk euh, soxna si génn àdduna radiyallahu anha euh, beneen bi nga xamante ne tamit moom mooy Euh, euh, beneen bokk na ci jaloore mi moom moo tax bayatu ridwaan am maanaam jaayante gi ñuy wax naan di jaayante ci ronu garab gi ñooñu yàlla gërëm na leen nangam wax borom gëneel wax gëneel yu bari ci moom yëpp Seydina Ousmane ay sabab bi radiyallahu anhu ndax moom la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónni woon ca Quraysh après rumeur bi commencé wër eh, rey nañ Ousmane rey nañ Ousmane rey nañ Ousmane rey nañ Ousmane mu ne ah gars yi kaay la ñu jaayante képp ko xamante ne maanaam su dee loolu dëgg la ñu def xeexi ji ñoom waaye ndeketee lool rumeur la woon rek waaye yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di kii ku jaayante day ñëw jox loxo bi moom mu jël loxo ndeyjooram nga téye sa loxo ndeyjoor ñu jaayante ci ci ne bu dee moom dañuy xeex dañuy dem xeex ji waaw moom te képp ku jaayante ak moom am ngërëmal yàlla ah, waaye bi bi mu ñëwee mu ne man nag Sayyidna Usman radiyallahu anhu mu ne man sama loxo mooy loxo bii ma loxo bii moom moo taxawee taxawaayu Seydina Usman radiyallahu man maa ko jaayanteel botam maanaam moo tax euh, loolu bokk na ci jaloore muy représenté bi mu représenté loxo yenente bi sallallahu alayhi wa maanaam nga xamante ne loolu tamit beneen gëneel la boo xam ne mi bi mi bi bi gëneel la bu bu bu bu mënee Usman radiyallahu anhu moo tax bokk na ci ngëneelam yi tamit mooy le fait euh, moom moo Euh, euh, moo jëndoon bi ruuma maanaam teen la boo xamante ne euh, yeneen bi saa daf ni képp ku ko jënd dem àjjana moo ma garantil la àjjana hmm. mun a jënd naa ko pour nit ñi nit ñi nit di ko jëfandikoo moo tax moom léeg-léeg sax njëg da am mooy caravane hmm. da am mu jël jënd ngan di caravane ba pare jël ko daal ni kuy daan ni li ngeen kuy kuy kuy ñëw ma jaayee ko fukki fukki yoon li ma ko jëndee voilà kuy ñëw ma jaay la ko fukki yoon te li ma ko jëndee hmm. mu ne euh, euh, euh, nit ñi xamuñu woon li muy wax waaye mu ne ndax man ndax no da doon laajte bu ku ñëw ne ko na man dama ko jaay ni damay jaay kii ne damay jaay li kii dama ko jëndee nangam kii ne dama ko jëndee nangam ku nekk proposé prix mu ne leen am naa koo xamante ne mboolem li ngeen ma koy proposé moom proposé na ma ko fukk mooy yàlla mm. ndax bu ma leen ko saraxee dama koy proposé yàlla dafa koy fayee fukki yoon maanaam noonu lay saraxee caravane bi la jënd caravane bi gars yi dem jógi ñëw indi lépp lépp mi ngi mel ni tey bateau bi ñu di ñu ngi conteneur yi ñëw mu jënd lépp ba pare daal ni ku nekk daal di essayé dama koy dee gars yi ñëw ku ne luñ proposé mu ne man nag gis naa ko mu proposé fukk ko yéen li ngeen mi proposé mooy yàlla sa sarax naa leen lépp jël leen. gaa yi gaa yi di nga yóbbu waaw moo tax moom euh, euh, moo moo moo tax euh, moom <laughs> radiyallahu anhu moom maanaam loolu ay jalooreem la bokk na ci jalooreem yi moom mooy comme xasootu Tabuk. Mhm. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaxle woon lool ana naka la ñuy def ba ñëpp am gànnaay yu doy ak waruwaay yu doy moom moo ñëw ne ku amul waruwaay maa la ko yore. yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan ne ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm dootul lorat Usman dara dootu ko lorat lu mu def ginnaaw tey radiyallahu anhu beneen bi ci def moom mooy moom mooy saxaaba bi am yéreen bi sallallahu alayhi wasallam fanaan guddi lëmm amul leneen lu mu def ci guddi gi ba guddi gi jeex deful leneen lu dul di ñaanal Seydina Usman radiyallahu anhu loolu moom moom mu rey saxaaba moom moo ko hmm. xam ngeen ni kii ah, borom gëneel gu mag la radiyallahu anhu bo ànd ak loolu nag moom la borom subhaanahu wa ta'aala terale moom moo tabakaat jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaatal ko sinon keneen defu ko woon avant beneen bi ci def moom la borom subhaanahu wa ta'aala terale ñu bind alxuraan maas ko moom moom ko maas ko bind ko nii ko bindee nii moom la ko yonent bi sallallahu moom la ko borom subhaanahu Seydina Usmaan kaamil bii ñu am barkeem la suñu moom duñu am kaamil bu mel ni bii ñoon kon loolu euh, mat naa bàyyi kon ñu xam ne moom borom ngëneel yu màgg borom jaloore yu kawe la Seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu moo tax am na cent ci hadith ci euh, euh, imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala onze la ci am moom mi ngi génn àdduna bisub ci Zulhijja ci euh, trente-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mu ngi am quatre-vingt-deux ans hmm. ñu ngi ko rob ca Baqiya ca Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam hmm. bisub samedi bi hmm. voilà ndax ci guddi gi euh, ci la génn euh, maanaam ci bés àjjuma bi ci la génn àdduna bisub bi ci lañ ko rob radiyallahu taala anhu mu ne yaqulu nee na inda fa nga xamante ne foofu qawli naas waxu nit ñi fii ci moom nee hmm. na bi nga xamante ne banaa tabax na masjidal rasul jo jàkka yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni waxoon nañ ko ci jotaay bi weesu xadis boobu hmm. maanaam ne moom bi mu tabaxee jàkka ji da koo yaatalaat ba pare bind ko maanaam rëdd maanaam bind ko maanaam defaraat ko neneen lu bokk te ñi ko jiitu nañ ko deferewoon hmm. waaye bañ koy wax maanaam ñoom kontaan maanaam jul nit ñu bëri dañ dañ woo o oh, yéen dañu defu doon nii mbir mi demee wutoon woon nii ak surtout maanaam euh, euh, briques yi mu ci yokk mhm. façon briques yi ak piliers yi nga xamante ne moom la ci teg maanaam yooyu bañ ba mu amee ñoo mbir mi euh, ñu commencé cee wax yeneen mu ne na nag moom mu ne leen innakum naka yéen ak sartum yéen a ngi bari maanaam mooy bari la ngeen wax mhm. yéen a ngi wax rek lu bëri ndax Seydina Usmaan xam ngeen dafa bokkoon ci ay jikkoom dafa bari woon kersa mm-hmm. ah, ba nga xamante ne moom dañ daan dañ ko doon joxe exemple sax mm-hmm. naan di ndaw si dafa bari kersa comme si comme Usmaan quoi ah <laughs> euh, maanaam <laughs> nga xam dafa bari dafa bari woon mm-hmm. yi dañoo amoon kersa ci moom te yent bi moo ko seede sallallahu ma wasallam malaaka yi yàlla yi dañoo amoon kersa ci moom ah, mais ah, bi mu nekkee xalifa loolu euh, Euh, moo tax bi mu nekkee xalifa loolu léeg-léeg da day tax xam nga Seydina Omar mhm. ak ni mu mel ak ni mu wuti rek yooyu Seydina Osman da day bu ñëwee nekk xalifa euh, da ngay gis euh, day tax maanaam day day indifférence en fait mhm. ci ci ni ñu rep ni ñu représenté xilaafa bi day am différence moo tax léeg-léeg danaan def yenn mbir yi wala mu kii nit ñi ñemee wax. xam nga jamono yu njëkk ñoom na Omar a gars yi daal la ñu wax mm-hmm. mais moom après da gars yi dañ ñeme waaw dañu commencé am fit quoi mm-hmm. voilà di wax euh, wala yooyu voilà comme voilà léeg-léeg ngeen gis ko ci président yi am na président yoo xam ne bu ñu nekkee président moom da ngay gis ñëpp leen di ñeme nag daa day mel ni voilà mm-hmm. leen xaw a ñeme quoi bokkut ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom gars yi leen xawoon a gën a bàyyi xel waa dina Usmaan radiyallahu anhu bi mu nekkee xalifa ña am ne léegi nag gars yi dañuy commencé wax parce que mm. tamit am na yeneen mbir yoo xamante ne ñoom tamit euh, tax nañu ba ñu baree baree bari euh, maanaam comme euh, masalan nattu daal bu ko yéen borom subhaanahu wa ta'aala tegoon mm. ay nattu mbir yi ñenn ñi doon ñu ko woon gaaw a comprendre bokk na ci tabax jàkka ji le fait que jàkka ji mu tabaxaat ko te ni mu ko defaree mu am ay rëdd am ay kii et cetera yooyu noonu loolu dafa jaaxaloon nit ñi. ñoom euh, mënuñu woon comprendre lu tax ñu koy def def defaree nii mm. maanaam ñuy yokk ci structure jàkk ji mm. ba bari ñu koy gën a nii di ko tabax nii mm. loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy masalan jaaro yonent bi sallallahu alayhi nga xamante ne moom la yoroon euh, Seydina Abubakar radiyallahu anhu bi nekkee xalifa moom it moom la yoroon Seydina Omar bi mu nekkee xalifa moom la yoroon mais moom bi mu nekkee xalifa radiyallahu anhu moom moo ko yoroon jaaro yonent bi sallallahu jaaro ba daanu ci teel maanaam bi euh, arif biiru aris la teen bi tudd nga gis ñu bëri surtout xawaari ji jàppe ko comme ne euh, lii daal signe la daal parce que le fait que jaaro bi da wadde ci baaraamam daaw <laughs> wadde ci biir teen bi réer lii daal symbole la mm. alors maanaam tekkiwul dara waaye mm, dañ koy interpréter maanaam ak le tamit mu doon def bi mu nekkee xalifa dafa jël euh, mbokkam mi maanaam lu ëpp ci poste yi yenn poste yi ay mbokkam la fa tegoon mm-hmm. loolu tamit euh, bokk ci li nga xamante ne moom la ko ñu bari doon ŋàññe rawatina xawaari ji tamit dañ doon voilà ak yu mel noonu yooyu yëpp nag moom moo indi euh, euh, nit ñi tamit maanaam bu defee benn action léeg-léeg ñi dañuy dañuy dañuy wax surtout ñi nga xamante ne voilà dañuy féeteerlu et cetera mm-hmm. moom nag la doon wax ne bëri ngeen nag li ngeen wax waaye wa inni li wér wóor mooy man mii sami'tu naa an-nabiyya yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam euh, hadith bi bu ñu ko xoolee bari na lu mu jagoo mooy dégg na dégg na dégg na dégg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu man képp koo xam ne banaa tabax na masjidan jàkka maanaam qaala Bukayr maanaam Bukayr nee na xasibtu njort naa ne am na woo ne qaala nee na yabtaxi muy sàkku bii ci moom wajhallahi jëmmi buur yàlla subhaanahu wa ta'aala maanaam képp koo xamante ne yàlla rek a am na ci yeneen riwaaya araada bi ah bihillah maanaam te yàlla rek la ci wala boog araada bihi wajhallah ci benn riwaaya maanaam koo xamante ne eh, buur yàlla subhaanahu wa taala jëmmi buur yàlla rek la namm ci eh, eh, moom la namm ci tabax gi mu tabax jàkka ji mooy ne kon boo koy def nga def ngir yàlla maanaam bañ ko def ngir ñu naan waaw ah, di woo fi tabax jàkka ji ngir ñu naan waaw maanaam ngir tamit di communautarisme wala boog ngir comme masjidu Diraar maanaam ngir xeex ñeneen wala ak xeet yu mel noonu Ah, loolu mu ne képp ku ko ah, mu ne bana mu a banaa dana tabax allahu yàlla wa ñeel ko mislahoo kemam fil kemu jàkka ju mel noonu fil jannati ci aljanna maanaam képp ku tabaxal yàlla benn jàkka borom bi subhaanahu wa ta'aala dana la tabaxal jàkka ju mel noonu ci biir aljanna hmm. maanaam loolu tamit dañ ci jàngee ne kon tabax jàkka maanaam te lii liñ ciy wane xam ngeen ni tabaxul jàkka ju bees waaye daa da gën a defaraat jàkka ji loolu liñ ciy jàngee mooy képp koo xamante ne dafa participer ci ñu defar jàkka maanaam tey bu ñu am na jàkka ju ñuy tabax mm-hmm. benn waaye ñëw participer ci un euro mm-hmm. bokk na ci ñi tabax jàkka ndax Seydina Ousmane noo loolu la ko layee maanaam ci ki ciy participer wala ki ciy def wala ñu jàkka ji nee na fi ba pare ñu koy réfectionner di ko defaraat da ngay am yoolu ku tabax jàkka maanaam loolu loolu lañ ciy xamee tamit mm-hmm. moo tax bu ñuy tabax jàkka di defar jàkka bu xeeb yow looy joxe parce que loo ci mën di def yow da ngay am yoolu ci tabax jàkka te boobu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith yu bari ci hadith yu mel nii leeral na ne loo ci def même bu dee jàkk ji lu tuuti la donte tàggum picc lay tollool sax dégg nga ci yeneen donte tàggum picc lay tollool sax yàlla dana la tabaxal jàkka ju am valeur maanaam maanaam ci àjjana voilà am na sax ci yeneen riwaayaat bu mu naan loolu kii la euh, maanaam dana la tabaxal néeg kër foofu ci àjjana maanaam ni ko fonkee ba defaral kër goo xam dañ naan lii moo ko moom yàlla moom danaa defaral kër ci àjjana maanaam kéemam nag lu mel ni moom nag bu ko waxee maanaam mooy rek lu mel ni moom ci nekk gi mu nekk néeg maanaam nekk gi mu nekk néegu yàlla ni mu nekk këru yàlla euh, loolu nag am na ci borom xam-xam yi rahmatullah yu wax ne néeg bi kat day mel ne néeg bi muy wax mooy day mel ne néeg bi mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam Euh, bi ko Seydina Jibril ne woon euh, mook naa néeg bu mel noonu la ñu tabaxal Sayyidat Khadija radiyallahu nga xam te ne euh, émeraude lañ koy defare ak yaqut wooy corail nga xamante ne moom lañ koy defaree moom lañ moom lañ koy moom lañ koy dóome waaye kër gi kër kër wurus lay doon maanaam képp ku tabax jàkk fii ci àdduna maanaam ku war nga participer ci wala nga yaatal ko wala nga gën yokk def ci daal luy tax rek jàkk ji yokku maanaam da ngay am attey ku ko tabax maanaam loolu moom lay leeral fii ne kon moo tax mu naan baabu man banaa masjidan mm-hmm. képp buntu ki nga xamante ne moom mooy tabax jàkk maanaam nga dégg ne tabax jàkk tegtalewul rek nga jël jàkk ji du début à la fin nga financé lépp mm-hmm. tegtalewul lool waaye boo fekkee jàkk joo xamante ne dafa soxla ñu am luñ ci yokk donte dañ ci lamp yi la ñuy defaraat sax yow yaa ngi yoo am yoolu ku tabax Mm-hmm. même bu fekkente ne maanaam ba pare beneen ci yeneen riwaaya laaj nañ yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw même yu jàkk yi nga xam ne ñooy nekk ci yoon bi tey bu mu doon tukki yoon bi même jàkk yooyu mu ne waaw waaw même yooyu ci lañ bokk loo tabax yàlla tabaxal la kër ci mm-hmm. ah, moo tax maanaam bii lii day wane maanaam bërëb bu ñuy jaamoo yàlla nga ciy def luy tax bërëb boobu di sax maanaam loolu ngëneel gu mag yi nga xamante ne moom moo ci nekk te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxul ku tabax sama jàkka ji ku ci déedéet jàkka la wax masjid daal ak bu mu mën a doon ak fu mu mën a ne yàlla dana la tabaxal jàkka néeg bu néeg ca àjjana waaw am na ci yeneen riwaaya sax bu ne yooyu muuru xóoru ay nii la maanaam mooy maanaam tabax jàkka mooy canu uuru ay nii xam nga uuru ay nii euh, dañuy maanaam can boo leen boo leen bëggee can rek participer ci jege defar jàkk waaw dégg nga <laughs> waaw dégg nga euh, moo tax xadis bi imam euh, al-Bukhari rahimahullah fii la ko ni mooy xadis Seydina Usman bu siiw bi radiyallahu ta'ala anhu am na ñeen ñu koy ni ñu bari lañu wax nañ la ko vingt-trois sahaaba radiyallahu anhu solo nañ ko mooy exemple la ci xadis mutawatir mm-hmm. xamante ne après ñooñu sax taabi yu bëri solo ko ñooñu taabi ñu bëri solo ko ci ñoom et cetera ba mu yegg ci ñoom maanaam mu nekk loo xam ne mënuñu sikki sàkk ci ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax loolu tax bu ñuy wax masalan xadis mashhur xadis bu siiw xam nga xadis mashhur euh, bu ñu ko waxee te mu nekk ci maanaa istilaax yi mooy ñett solo ko ci ñett ñooñu solo ko ci ñett mais léeg-léeg bu ñuy wax naan euh, ci xadis la bu siiw mm-hmm. euh, daal di koy wax rek généralement maanaam léegi te waxuñu ko ci domaine mustalah bi mooy xadis la boo xam ne dafa bëri siiw na lool xadis bii nag ci borom xam-xam xadis yi xadis bu mais ci awaam yi du xadis bu siiw masalan tey ci awaam yi mooy ñoom xadis bi mën nañ ko bañ a xam maanaam maanaam du tumuraanke nga redd romb nit ci mbedd bi ab jullit wala nga dem fu ay jullit dëkk nga laaj leen ne leen yenente bi sallallahu alayhi wasallam est-ce que moo wax lii moo wax lii bëri nañu ko xamul alors que hadith bi dafa siiw maanaam ci bo ci biir ñi xam hadith maanaam hadith la boo xamante ne dafa siiw siiw siiw siiw boo xam ne maanaam dafa bokk ci yi nga xamante ne ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne lii moom maanaam nit mënta dute mm-hmm. ci ne yeneen bee ko wax sallallahu alayhi maanaam mënu cee dute c'est comme si nga dute ci alxuraan ne alxuraan ne borom bi nii la ko wàcce mm-hmm. moo nga dute ci hadith bu mel ni ñoo nuroo mm-hmm. ndax ay mutawaatir lañ waaw alors que euh, hadith innamal a'malu binniyat jëf yëpp ci yéene la aju loolu bëri nañu ko xam. awaami ñu dul awaam maam ñi jàngal ñi ñu ne ñu bëri nañu ko xam. ah ko borom ko moom ku dul borom ko moom mais et pourtant du hadith boo xamante ne bu siiwul maanaam ci ci ci mustalah ma borom ko moom hadith yi. hadith bu tumuraanke sax la. Mm-hmm. ci xaw ma <laughs> hadith borom ko bi. maanaam gi gis ni kon mbir mi selon dañuy waxal borom ne wala ñuy wax ak awaam yi parce que mbir mi day soppeeku euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii la ko indi euh, Muslim indi ko hadith numéro 533 ñeenti yoon imam at-Tirmidhi indi ko hadith numéro 318 imam Ibn Majah indi ko hadith numéro 736